أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان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 ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء آيات ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء الجبال رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabul xaymati fil masjidi lil marda wa ghayrihim bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu xayma bi nga xam ne moom la ñuy def ci jàkka yi ngir ñi nga xamante ne moom mooy aji feebar ji aji tawat ji ak kene ak ñeneen ñi nga xamante ak ñeneen maanaam te lool moom mooy ne bu fekkente ne maanaam baatu wa ghayrihim maanaam boobu baat la boo xamante ne ci suñu jotaay bi weesu dese woon nañ koo leeral maanaam moom mooy ne du feebar rek moom moom lañ fay yóbbu waaye képp koo xamante ne dafa am aajo boo xamante ne dafa war a tax comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisewoon maanaam bu fekkente ne dafa am loo xamante ne moom moo tax ñu mën a am ñu comme masalan ñuy héberger kenn ci biir jàkka ji wala boog ñu war ko fa yóbbu ngir feebar bi mu feebar wala boog leneen comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisewoon ci ak yeneen xeeti teqantal yoo xamante ne amoon na ci suñu jotaay bi weesu leer loon nañ ko ci walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la doon wax ci eh, ci wàllu sayyidina Sa'd ibn Mu'adh ta'ala anhu ci li nga xamante ne moom moo ko daloon bañ maanaam eh, ci eh, xare Xandaq ba nga xamante ne moom lañ ko defaloon xayma ci biir jàkka ji te foofu la génne adduna radiyallahu ta'ala anhu wa arda gisoon nañ tamit baabu idxaalil baxiiri fil masjidi lillah buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci dugal bi ñuy dugal euh, ba maanaam euh, ba'ir moom mooy ak gëléem ci biir jàkka ji ngir tax tax te lool tamit gisoon nañ ci ne ni mu nekkee ci ci gëléem noonu la nekkee ci ci bépp waruwaay gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne inshaa Allah imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi ci kitaabul hajj mu ne taafa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala ba'ir te loolu mu nekk xadis boo xam ne mu'allaq la mu ne waa imaam al-Bukhari mu ne imaam sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma daan ne im Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tawaaf ci kaw ci kaw gëllee moom maanaam ci jamono ju nga xamante ne mi ngi aj gisoon nañ ci xadis sayyidatu Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom dafay leeral ne loolu du jagle yenent bi rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko doon def amul woon aajo bu ko taxoon a jóg mu ludul xanaa allahumma li nga xamante ne noonu la ko sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda noonu la ko leeralee fi nga xamante ne moom mooy ne euh, dafa ngir nit ñi mën koo gis waaye tamit li nga xamante ne moom mooy hadith sayyidatu Ummu Salama bi dafay leeral ne loolu du jagle yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye moom ak tawax feebar loolu moom moo taxoon mu def ko comme ni nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digalee bimu naan tuufi min wara'i nnaasi wa anti raqiba wu danga tawaaf ci ginnaaw nit ñi fekk yow da nga war bokk na ci tamit eh, eh, maanaam gisoon nañ ci baabun boo xamante ne jotewul maanaam Euh, beneen buntu la boo xamante ne dafa beru mu nekk buntu boo ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala utalu ko tarjuma ci li nga xamante moom mooy la ëpp ci la saxee mu daal ne moom mooy leeral wala boog mooy wax mbiru ñaari saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaar ñoo nga xamante ne dañoo génne woon fa moom ci guddi gi nga xamante ne moom mooy guddi gu lëndëm gi fekk mu amee woon lamp ñaari lamp ñëw ànd nga xamante xamante ne ba ñu tàqali ko lampe bu nekk dem ci dem ba keroog maanaam di leeralal nit ñu seen ñoom ñaar ñëpp seen yoon ba keroog ñu dugg ci biir jàkka ji loolu maanaam xadis la boo xamante ne ah, dafay dafay leeral ne maanaam loo yi eh, maanaam ni nga xamante ne noonu nga ci mën a mën a dugalee maanaam gëléem gi naka noona tamit lépp loo xamante ne am nañ ko aajo ci biir jàkka ji rek. maanaam euh, mënef na ko mënef naa tax ñu daal di toog ci biir jàkka ji te def na dugg ci jàkka ji ngir loolu ak yeneen maanaam bokk na tamit ci maanaam ci ci ci ci suñu jotaay bi weesu leeraloon nañ li nga xamante ne moom mooy illa bi inshaa allahu taala maanaam li nga xam ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii gis ñu tamit baabul xawxati wal mamarr fil masjid foofu la ñu yemoon maanaam buntu bi nga xamante ne moom maanaam moom mooy wax buntu ak porox ndoll maanaam alxawxati mooy porox ndoll wal mamarra ak yoon wi nga xam ne mooy ñàll wa ñuy jaar fil masjid ci biir jàkka ji maanaam moom loolu la doon wax naan maanaam moom mooy yoon yi nga xamante ne day sew ndax foofu baatu kaw ka arab daf koy wax ci ci ñaari mbir bu njëkk bi daf ciy jublu mu jublu ci buntu comme li nga xam ne noonu lañ ko leerale woon ci suñu jotaay bi weesu ñaareelu mbir mi nga xamante ne leneen la koy wax moom mooy maanaam yoon wi ngay jaar mooy porox ndoll bi nga xamante ne maanaam yoon wi nga xamante ne moom mooy jëm mooy jaar ba yegg ci bunt bi loolu ah, tamit dañ ko koy wax dañ koy wax alxawxa maanaam gisoon nañ ci ne tamit li mu wax ci wal mamar ak yu fi nga xam te moom mooy jaar waaye te gisoon nañ ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala donte indiwul xadis buy wax ci aw jaaru waaye itam maanaam mooy ni nga xam ne noonu la ñuy jaaree maanaam romb dugg ci biir jàkka ji jàll waaye nag maanaam ba mu tuddee buntu bi ndax buntu ngir jàlluwaay la loolu moom moo tax tuddaale na ko ci biir xadis maanaam ci bunt bi mu indaale ko di wax ne ñoom ñoo bokk àtte itam gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom mooy nettali xutba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne daf doon wax naan inna Allaha xayyara abdan maanaam ci biir ci ci biir euh, xutba bi mu in inna Allaha xayyara abdan bayna ad-dunya wa bayna ma indahu faxtara ma ma inda Allah nga ko buur yàlla dafa dañ ko dafa tànn loo jaam diggante adduna ak di ak ak diggante ak ak la moom moom borom bi subhaanahu wa waaye moom mu tànn li nga xamante ne moom mooy fa buur yàlla mu ne Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu daal di jooy bis booba mu ne ma daal di commencé wax maanaam may xalaat naan mais ma ma ma ma kii hada cheikh maanaam mais pa bi lan moo koy jooyloo in yakun illahu xayyara abdan bayna ad wa bayna ma indahu faxtara ma inda maanaam <coughs> mais lan moo jara jooy fii ba tax muy jooy quoi parce que su fekkente ne euh, manam yàlla daf ko tànnaloo rek diggante li nga xamante ne moom mooy adduna ak la nekk fa moom mais mu tànn la fa yàlla kay loolu bon jarul jooy ko dégg waaye nag euh, mu ne waaye nag ndekete yoo yenente bi sallallahu alayhi wa moom moo nekkoon jàmba moo tax sayyidna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu moom moo ñu a xam mu ne mu ne mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Aba Bakr la tabki inna amanna an-naasi alayya fi sohbatihi wa maalihi Abu Bakr walaw kuntu muttaxidan xalilan min ummati lattaxastu Aba Bakr xalila lattaxastu Aba Bakr walakin uxuwatul islaami wa mawaddatuhu laa yabqayanna fil masjidi baabun illaa sudda illaa baabu Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu mu ne yow Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu bul jooy mu di ko defal daal di yëgal nit ñëpp mbir moo xamante ne umpul képp koo xamante ne borom xol bu sell la niki noonu boroom xel mu rafet la niki noonu am na lenn loo xamante ne xam na ko ci diine te mu dëggu te moom mooy ni ki nga xamante ne moom mooy ci gën a yell maanaam ki gën a mën a ñaaxaat ci nit ñi maanaam gën a xéewale ci nit ñi ci boppam ci ànd gi muy ànd ak man yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci alalam mooy sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu te bu ma doon jàppee xarit kay ci sama xeet wii Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu lay doon waaye nag def naa ko sama mbokk ci lislaam ba pare nag ma am ak mbëggeelam ak xee ak cofeelam gu tar goo xamante ne am na suñu diggante moo tax nag kenn moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu moom moo nekkoon euh, maanaam moo nekkoon xaritam xaqiqatan moo tax yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam daan na ko feeti ji bis bu jot daan na feeti Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Abubakar noonu moo tax lumu mu néew daan gise ñaari yoon ci bis ndax yeneen bi dana ko seeti moom mu seet si ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam loolu day tegtale li nga xamante ne noonu la ñu lëkkaloowe maanaam ni nga xamante ne noonu la ñu jege wantoowee ni nga xamante ne noonu la ñu nekkee ñoo xam ne du ñu woon tàqali ko te noonu nga xamante ne noonu lañ meloon ñu woon tàqali ko wallahi musuñoo tàqali ko te du ñu tàqali ko adduna duñu tàqali ko àllaxira ba abadan du ñu tàqali ko radiyallahu taala anhu moom ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax yenente bi wax na dëgg bi nga xamante ne moom la wax lii mu wax na moom daal kenn maanaam moom mooy ki gën a yelloo dëgg-dëgg mooy ki gën a xéewale ci li nga xamante ne moom la àndaale ak moom waaye tamit noonu la xéewalee ci mën a joxe alalam moom Seydina Aboubacar radiyallahu taala anhu moo taxit li nga xamante ne moom mooy dogal bu mu jël a bis booba loola tamit yéen loona moos mu jël ko ci ki nga xamante ne moom mooy sangu mboolem ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di sangu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy siddiqu rey radiyallahu taala anhum di sangu ñi nga xamante ne ñu maanaam di ki nga xam ne moom mooy xaatum ki tëj mboolem maqaama bi nga xamante ne moom mooy maqaamal qurba maanaam mooy maqaama ñi nga xam ne ñoom ñoo jegeñ borom bi subhaanahu wa taala moom mooy ki leen féete kaw moom mooy ki nga xam ne moom moo tëj seen rang radiyallahu taala anhu wa ardaa wa ja'ala a'ali al-firdawsi maswaahu wa ma'waa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na laa yabqayanna fil masjidi baabun illaa sudda illaa baabu Abu Bakr Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu bu bu mu fi desati benn jàkka loolu la muy dogal bi bu mu fi ci biir jàkka ji bu mu fi desati benn buntu dul na buntu boobu nañ ko fatt ba mu des buntu benn buntu dong lañ ko fi bàyyi mooy bunt bi nga xamante ne moom mooy buntu Seydina Abubakar bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam mooy buntu bi nga xam ne mooy jëm ci yoonu këram maanaam buntu bi nga xam ne moom mooy jóge ci këram di bëtt ci biir jàkka ji boobu rek lañ fi bàyyi bu fi kenn bàyyi beneen loolu moom mooy junj la ishaara bu màgg la boo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci yëgle ne képp koo xamante ne bëgg nga yegg ci sama xadara fii ci man ci man mii li nga xamante ne ngëm yàlla gi nga xamante ne ci Madina lay fanaan fii ci sama jàkka ji ci man mii lay fanaan sallallahu alayhi wa sallam benn buntu moo fi am mooy buntu Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu moo tax mooy xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy xalifaam ci ginnaawam te képp koo xamante ne lépp lu nanguwuloo ko cër booba yow dafa fekk ne sa buntu fàtt nañ ko ndax benn buntu boobu lañ ubbi. benn buntu boobu lañ ubbi bu fekkee ne la buntu boobu buggoo ko mooy fatt nañ yow sa buntu bi nga xam ne ci nga yegsee ci xadara yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yàlla nañu yàlla boole ci nga xamante ne dañ koo sopp te jox ko cëram te musal ñu ci mboolem ñu maanaam ci ci ci lépp loo xamante ne dafay jëm ci fettirlu ak di maanaam ngir ak ñàkk xam ak ak wayadi gi nga xamante ne moom mooy waral nga ñàkk koo jox cër bi nga xamante ne moom la ko borom bi jox te moom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jox te moom la ko jullit ñi jox moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne déedéet aballaahu wa wa wa rasuluhu wal mu'minuuna waaw an an yusalli lahum wala an yusalli alayhim illa Abu Bakar illa Abu Bakar yàlla bañ na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ na jullit ñi sax bañ nañ ñooy gëm ñoom ñëpp bañ nañ ne kenn du leen jiite ku dul Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu kenn du leen jiite julli mooy bi bi ci bi mu mujjee bi muy génn àdduna de laataa muy génn àdduna ba mu ne nañ wax Seydina Abu Bakar mu jiite ba nga xamante ne ci lañ doon wax maanaam lu nekk euh, Sayyid Sayyidat Aisha radiyallahu anha naan ko non xam nga Sayyidna Abubakar dafa nooy xol day jooy nangam nangam wax yooyu mu ne mani ni yàlla bañ na yenente bi sallallahu alayhi wa bañ na <coughs> jullit ñi bañ nañ ne kenn mënu leen jiite kenn du leen jiite ku dul Sayyidna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu loolu dafa doy sëkk wax dëgg-dëgg ne moom mooy ki mu doon ci yàlla mooy ki mu doon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te ki mu doon ci jullit ñi ibirna abay radiyallahu ta'ala anhum mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi ma an dem ci beneen hadiis mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi moo Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi te moom mooy al-Musnidi al-imam rahimahullahu ta'ala Abu Ja'far al-Musnidi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nga xamante ne moom comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxoon mi ngi génn adduna bisub alxamis bi nga xamante ne juróom benn fan moo ci desoon ci weeru Dul Qiyada ci atum deux cent vingt-neuf ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala rek moom moo solo ay xadiisam ci waa ashaabu kutubu sitta comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon mu ne qaala mu ne haddathana Wahb ibn Jarir te moom mooy Wahb ibn Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdullah ibn Shuja' al-Asdi rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abul Abbas al-Asdi al-Ataki thumma al-Basri rahimahullahu taala di waa Basra moom mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk bokk ci siqaat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci taabii taabii yi waaye nag léeg-léeg mu am ak juumte goo xamante ne léeg-léeg daan na ko gaaral ci ay nettaleem waaye nag li nga xamante ne mooy li ëpp li nga xamante ne ñoom la borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim ci ñoom moom mooy ne ci xala comme li al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu taala saxal ci taqrib at-tahdhib mu ne siqa maanaam ku dëgër la ku wóor la comme ni nga xamante ne noonu la ko imam az-Zahabi euh, noon la waxee ne euh, siqatun xaafiz maanaam siqa la ku wóor la ba pare koo xamante ne xaafiz la waaye moom dapt kitaab la amoon maanaam mooy ne même bu daan juum maanaam daanul am effet ngar ngir lan ngir ne ay téereem la yoroon te ay xadiisam bindoon na ko ci ba nopp maanaam même bu juumee ci ni muy waxe buy jàngal taalibe yi tamit bu noppee daf leen di won téere yi nga xamante ne ci la doon waxe maanaam bu boobaa taalibe yi tamit danañu récupérer téere yi donc loolu dootul am problème ndax loolu la ñu tuddee dabt kitab mm. maanaam mooy di takk fekk li nga takk maanaam mooy li nga bind dégg nga dapt am ñaari xeetu dapt mooy dapt qalbin ak dapt kitab maanaam mooy mokkalu xol dañ koy wax tam dapt sadrin maanaam mokkalu dënn niki noonu ak mokkal bi nga xamante ne mooy mokkalu téere maanaam lool ñaari xeetu dapt yooyu ñaari xeet yooyu ñoom ñoo am te moom loolu amoon na ko ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na haddathani abi nee na sa baay nettali na ma te sa baayam mooy Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdullah al-Azdi al-Ataki rahimahullahu ta'ala moom it waa Basra la moom Euh, euh, moom euh, rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna quatre-vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent soixante-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam tamit mi ngi ci kutubu sitta moom it mu bokk ci siqaat yi rahimahullahu ta'ala dégg nga moo tax imam Euh, rahimahullahu taala maanaam moom dafay wax ne ca Basra ba Basra jeex gisu ci ku dàq mokal Jarir bii nii nag ak ki nga xam ne moom mooy Hisham ad-Dastawaa'i bi nga xamante ne moom la ñu gisoon ci suñu jotaay bi weesu euh, rahimahullahu taala euh, moom mu ne qaala maanaam moom mu ne qaala nee na sami sami'tu dégg na Ya'la ibn Hakim te moom mooy Ya'la ibn Hakim as-Saqafi rahimahullahu ta'ala moom Ya'la ibn Hakim as-Saqafi li nga xamante ne moom la ràññee ko bokk na ci maanaam moom ci taabi'i yi la bokk ci siqaat yi la bokk rahimahullahu ta'ala waaye moom imam al-Bukhari imam Muslim imam abu Abu Dawud imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rek ñoom ñoo solo ci moom rahmatullah alayhim amma imam at-Tirmidhi solowul ci moom maanaam kon moom euh, gis nga pourtant ay taalibeem wala taalibey taalibeem ay seeni xadis ñu ngi tënk kutubu sitta waaye moom xadisam yi imam at-Tirmidhi moom solowu leen euh, rahimahullahu ta'ala euh, mu ne an an te moom mooy eh, Ikrima mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom mi ngi gën Abu Abdullah eh, al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala maanaam cosaanam ci berber yi la moom mooy eh, maanaam berber yi mooy naaru yi nekk ci Maghreb bi wala moom mooy berber yi dégg nga ñooñu moom mooy ñoom moom mooy seen cosaan dégg nga mi ngi gane adduna vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye mi ngi génn adduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme li nga xamante ne noonu lañ koy waxee di ko fàttali ci siqaatu taabi la bokk te bokk na ci ñi nga xamante ne seeni wax dañ koy faral di toxal ci téere hadith yi ci téere fiqh yi ci téere tasawuf yi rawatina ci téere tafsir yi ak ci téere euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xam-xamu hadith yi ak borom xam-xamu fiqh yi waaye lu ci ëpp lu mu lu mu gën a siiwee moom mooy hadith ak tafsir maanaam ñoom ñaar yooyu ay waxamit dañ koy bàyyi xel ci borom xam-xamu fiqh yi rahmatullah alayhim mu ne an ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy sayyidina abdullah ibnu abbas ibnu abdul muttalib ibnu hashim ibnu abd manaf maanaam muy muy mbokk ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di bokk ci waa ahlul bayt ndax maanaam li mu bokk ci waa banu banu hashim radiyallahu ta'ala anhuma moom mi nga xamante ne moom moom la ñu tuddee habrul umma maanaam habrul habrul umma maanaam moom muy eh, fóoriw xeeti dañ koy wax tamit albahri géej gi maanaam géej gu rëy gi naka noonu dañ koy wax eh, eh, turjumaanul qur'aan nga xamante ne moom muy firikatu alqur'aan mooy lantinooru alqur'aan di doog bàyyi taxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gane adduna ñetti at laata gaddaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna juróom mm, fukkeelu juróom ñett juróom ñett dañuy wax tam ba juróom ñaar fukki at maanaam ginnaaw gaddaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci taabii imam ci ci sahaaba yi nga xamante ne ñoom ñooy sahaaba yu mag ñi bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi gën a siiw ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim nekk nitu yàlla bu mag nekk tamit ku sell radiyallahu ta'ala anhuma bokk na ci musnadam maanaam moom musnadam 1660 hadith la mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy muksiruna yi ci ñaari sahih 75 hadith 75 hadith ñoom mooy muttafaqun alayhi amma imam al-Bukhari mi ngi ci 120 120 hadith imam Muslim muy neuf ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na xaraja génn na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fii maradihi ci feebar alladi bi nga xam ne maata ci la laqoo fii ci moom xaasibun di aji wékk di euh, euh, maam bi aji takk rasahu boppam bi xirqatin ci morso maanaam ab ab ab morso la takk ci bopp bi yeew ko maanaam feebar bi dafa metti ba nga xamante ne gis ngeen am na yu bari yoo xamante ne ñu ngi koy fàttaliku yéen a ngi fàttaliku maanaam gis nañ ay hadith yu bari yoo xamante ne day wax ay xew-xew yoo xamante ne xew na ci feebar bi mu lay war ne feebar bi vraiment dafa métti te bokkoon na ci moom mooy masalan takk bii nga xamante ne moom la takk ci bopp bi mooy benn ngi nii beneen bi moom mooy di doon doon wax naan léeg-léeg da daan jékki-jékki mel ni ku xam ñu sotti ko ndox maanaam mu wala mu jël ndox euh, def tooyal ko Ah gisoon nañ ko ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha ba nga xamante ne day da koy da koy muuro teg ko ah day nga bu demee ba nga xamante ne seddaay bi xaw na sedd mu daal di yëkkatiwaat waaye bu demee ba war a maanaam bu demee bay ba nga xamante day waaj xam mu tegaat ko ci bu demee bay wala boog mu ko tegee dem bay waaj a xam tegaat ko ci ak yu mel noonu wala maanaam yooyu yëpp mbir la beneen bi ci des moom mooy da dem ba nga xamante ne da doon sangu ah sangoo juróom-ñaari njaq yoo xamante ne maanaam ay njaq la yoo xamante ne yu ndaw la yoo xamante ne dañ koy tëj maanaam kenn tijjeegu ko ci maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay xeetu mbir la yoo xamante ne day tegtale tar tar gi nga xamante ne moom la feebar bi taroon ak métti gi nga xamante ne moom la métti woon waaye nag yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon maanaam mu yeew bopp bi ngir ne bopp bi moo doon metti metti wu tarakat maanaam loolu bokkoon na ci li ko daan li gënoon a metti ci moom ci feebar boobu mooy bopp bi mooy fa qaada mu daal di toog alal minbari moo tax euh, euh, moo tax lañ tudd maanaam am na euh, moo tax am na ku ko mës a wax bi mu naan bi muy nettali di wax affaire bopp bi metti waa ji ne ko luy loolu maanaam am benn ku fa nekk mu ne luy luy loolu mu ne gaa ku bëgg a gis nit nitu safara xool leen ko xool leen kii parce que yàlla su bëggee nit da koy natt maanaam mooy nit koo xam ne xamul luy méttit bi mu juddoo ba ni mu toll mësta xam luy mettit maanaam xamul ne euh, feebar am na maanaam loolu loolu mu ne mu ne soo leen bëggee gis nit safara rek xool leen waa bi ndax waaw maanaam dara mosu koo dal mu ne nag yàlla su bëggee ab jaamam da koy teg natt waaw maanaam moo tax mu ne kon yeneen bi salaa alayhi wasallam daal di teg ne moo tax maanaam moo tax affaire bi parfois moom lay demee dégg nga mu ne fa xaa damu daal di toog alal bari ci kaw bar bi fa hamidallah mu daal di sant yàlla wa asna alayhi tam bu bàkk ko kañ ko te lool moom mooy daa iman daa iman yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam suy xutba loolu lay tàmbale day sant yàlla baak ko ko kañ ko maanaam ci ay baat la yoo xamante ne li nga xamante ne moom la ko hadith moom lañ koy toxale moom mooy nii ci terme bii lañ koy toxale mooy sant na yàlla te bàkk na ko kañ ko ngir ne saa wax noonu lay tàmbalee maanaam day wax alhamdulillah daa di sant yàlla maanaam daa di daa di daa daa di wax li muy wax maanaam li moo moo tax ci tegginu xutba bokk na ci maanaam mooy nga tàmbalee ko ci di sant yàlla alhamdulillah ba daa di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma nag li nga xamante ne moom mooy di tàmbalee inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ba mu jeex loolu noonu teg ci ñetti aaya yi nga xam ne mooy yi ñuy jàng ci mooy Eh, yaa ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ak yaa ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ak aaya bi nekk ci suratul ahzab yaa ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida maanaam yooyu ah Euh, euh, euh, ba aaya bi jeex yaghfir lakum dhunub yaghfir lakum dhunubakum ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih yaghfir lakum dhunubakum wa yuslih lakum a'malakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima maanaam aaya yooyu kenn du ko jàng maanaam ci ci ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy jàng ci li ñuy tuddee xut xutbatul xaaja maanaam mooy xutba boo xam te ne dañ koy jàng ngir masal maanaam di may soxna yooyu la mais du xutba yi nga xamante ne maanaam doonul def saa yuy waxtaan rek daal di ñëw daal ne inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in déedéet maanaam loolu daanu ko defee noonu maanaam li nga xamante ne moom lay def maanaam loolu ni mu daan def maanaam mooy da daan sant yàlla ci beneen xeet sant bu mu doon ni ki noonu bàkk ko kañ ko maanaam mu wax luy moo ne màggaayu yàlla borom subhaanahu wa taala daal di daal di continuer loolu moo tax ñu yoonal maanaam ne loolu la ñu yoonal mooy ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma xutbatul xaaja boobu nag maanaam ci buy bu ñuy takk sëy la ko la ko def la ko def maanaam bu ñuy takk sëy la ko def loolu moom moo tax il faut que ñu différencier mbir moomu loolu moom moo tax doo gis daa iman téere yi nga xamante ne ñooy téere sunna yi maanaam ak téere yi te sara hadith yi téere yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci tafsir ñooy tafsir téere yi nga xam ne ñooy téere fiqh yi téere yi maanaam yooyu yëpp doo ci gis bu ñuy tàmbalee inna alhamdulillahi nahmaduhu na nasta'inu nangam nangam déet maanaam dañuy wax rek alhamdulilah ci sant gi nga xamante ne moo maanaam ak solo ki nga xam moom mooy bind moom mooy bind téere bi ak li nga xamante ne moo ko tax a jóg ci téere bi ba téere bi maanaam mooy buy tàmbali téere bi ni mu koy euh, introduction wala préface bi su koy def maanaam noonu la koy sant noonu lay lay rek bindee maanaam sant yàlla boo xamante ne maanaam yow booy liir sant gi ak ni muy jullee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak da ngay daal di xam à près maanaam li nga xamante ne moom mooy baraatul istihlal dana baraatul istihlal mooy waxin woo xamante ne boo ko déggee da ngay xam ne ah kii day lii la bëgg wax maanaam ci lii lay wax comme masalan tey bu fekkente ne dañu ñu ah ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa moom mi nga xamante ne moom moo yoonal sëy wala boog ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ne moom moo yónni ab yeneen yi nga xamante a tedd daal di koy de boole koog ay melo yi nga xamante ne moom mooy melo yi gën a rafet ñu ngi julli ci yeneen boobu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne moom mooy melo yu borom melo yu màgg yi moom mooy borom jikko yu tedd yi mooy ki nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala taggee ne ko innaka la ala xuluqin azim ak yu mel noonu maanaam noonu bu ma tàmbalee discours noonu rek da xam ne ci wàllu jikko laa nar waxtaane maanaam loolu voilà maanaam yooyu moom mooy loolu mooy bara akul istihlaal maanaam loolu moom mooy ni nga xamante ne moom ngay tàmbalee maanaam fii ni ngay waxee rek ñu daal di xam ne ah ci di ci sujet la nar loolu tamit mooy li ñi nga xam ne moom mooy li gën ci maanaam bu ñuy waxtaan maanaam booy wax ci li ngay wax ñu daal di xam ne ah kii kat ci lii la nar wax loolu la waaye maanaam ah, ci ci xutba yëpp ci xutba yëpp loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ci li ci gën dégg kon nag euh, euh, mu ne mu ne mu ne moo ba ko baax mu ne summa qaala topp mu wax na maanaam tamit loolu moom mooy ne duñu wax te ginnaaw lii tamit wax na baatu amma baatu ginnaaw loolu ndax loolu moom daa iman daf koy wax moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dinañ gis insha allahu taala ci kitaabul jumaa maanaam fi muy waxee ne baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'du baatu wax bi yenente bi ne amma ba'd sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ne moom da day wax tamit loolu maanaam ginnaaw loolu amma baatu waa baadu maanaa amma baadu la am waaye nag rotul ci sunna maanaam li rot ci sunna mooy baatu amma baadu te mu loolu moom moo tax di waxee baatu amma baadu moom daa iman moo gën maanaam ala kulli xaal ndax li nga xamante ne loolu la rot ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne summa topp mu ne innahu li wér boor mooy ne laysa amul minan naasi ci biir nit ñi maanaam bi mu xutbaa loolu la wax maanaam dafa sant yàlla bàkk ko kañ ko rek daan ne maanaam daal di daal di bi muy wax mu ne innahu li wér boor mooy laysa amul minan naasi ci nit ñi ahadun kenn amal na koo xam ne gën naa eh, gën naa xiiwale gën naa mën a mën naa taxaw ñaax ma ala ya ci man fii nafsihi ci boppam wa maalihi ak ci alalam min Abu Bakr ci Seydina Abu Bakr ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'ala anhu maanaam Abu Quhaafa mooy baayam loolu moo tax Abdu Abu Bakr ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'ala anhu moom dugg na ci lislaam moom Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci ay jagleem itam mooy ne moom dong mooy ki nga xam ne ci mboolem saaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ngi ci biir lislaam baayam mi ngi ci lislaam yaayam dugg ci lislaam doomam yëpp dugg ci lislaam soxnaam yëpp nekk dugg ci lislaam moom rek moo am loolu mbooleem soxnaam yi baayam yaayam maanaam dugg ci lislaam loolu moom rek ko am radiyallahu ta'ala anhu moo tax mu ne maanaam euh, Seydina Abubakar turam dëgg turam dëgg dëgg Abdullahi la mooy Abdullah ibn li tax maanaam subhaanallah non Seydina Abu Bakr radiyallahu bi sallallahu alayhi wasallam jagleel ba def ko mu nekk maanaam miroiram c'est-à-dire que moom bu xoolee boppam yenent bi moo fay mooy reflété wu ci moom te boo ko xoolee normalement yenent bi ngay gis sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme Seydina Ibrahim Seydina Ibrahim alayhi salaam moom mooy xaritu yàlla bi nga xam ne moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki gën a nuuru ki ki gën a nuuru ci en waaj yi maanaam gis waaye Seydina Aboubacar Samb radiyallahu ta'ala noonu la meloon maanaam ci mboole mbiri noonu la mel ak Seydina ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ci buntu xaqiqa maanaam mook yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mais dañu jéege wante benn daanaka benn la maa tax ci ci xattaa ci maanaam seen tur ñoom ci asamaan xam nga kenn da am tur ci suuf am tur ci asamaan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak Seydina Aboubacar radiyallahu ñoo bokk tur ci asamaan maanaam euh, ak maanaam yeneen ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne maanaam ñoo jég maanaam ñoo bokk dans le sens ñu benn la sax maanaam daal maanaam daanaka benn la <laughs> ah benn la ci ni ñu ñu taxawee benn la voilà Seydina Omar radiyallahu anhu ñëw tegu ci voilà maanaam ak ak yeneen ak yeneen maanaam porte boo xoolee xam nga Abu Bakr hmm. Abu Bakr euh, deux cent trente et un la Abu Bakr deux cent trente et la miroiru deux cent trente et un mooy cent trente deux te xam nga mooy alif lam ra mu nekk tur ci ah, eh, borom subhaanahu wa ta'aala nekk tur ci alquran nekk tur ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax mooy sirru bi maanaam bokk na ci sirru yi nekk ñu koy woowee Aboubacar te kenn du ko woowee Abdullah ibn Abi Quhafa maanaam ñu koy woowe abu Aboubacar ndax euh, radiyallahu ta'ala anhu te te miroir bi mooy cent deux te 132 moom mooy Muhammad boo xamante ne da ngaa waale shadda bi ci mim bi maanaam nga gis ne ñoom ñaar boo gis nga moom kon ce qui veut dire que 231 soo tegee miroir ci kanamam 132 ngay gis mooy Muhammad bi nga xam ne dañoo def mim ci shadda bi mm-hmm. mooy qalbu mooy xol et cetera maanaam ak yeneen yelloo na moos kooku xolam nekk xol boo xamante ne xolu yent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi ci anam goo xamante ne. bu ñu jëloon mboolem ngëm yàlla nit ñi teg nii jël ngëm yàllaam teg nii ngëm yàllaam mooy not hmm. radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bi mu ne walaw bu fekkonte ne kuntu nekkoon na muttaxidan di jàppee naa naasi ci biir nit ñi xalilan xaral lattaxatu kon de dinaa jàppee giñ naan danaa jàppee Abubakar sayyidna Abubakar ak Siddiq radiyallahu ta'ala anhu xalilan ab xarit te bokk na ci ngëneelam yu mag yi mooy ne moom bu ñu waxee ak Siddiq xel yi ci moom la ñuy dem radiyallahu ta'ala anhu as-siddiq xel ci moom la ñu dem radiyallahu ta'ala anhu te euh, maqaama siddiqiyya mooy maqaama bi nga xamante ne fii yi nit ki yëggu fa maanaam gaa yaa ngi koy raw hmm. mais buñ ci xësee ba yegg foofu nag la la la la la mérite doxatul foofu mu mérite doxatul nit ki buñ xësee ba yegg maqaama siddiqiyya mérite doxatul yàlla. maanaam mooy jël ku ko neex kii mu def ko qutbu kii mu def ko boole ko ci abdal yi kii mu def ko ci awtaal yi kii mu def ko maanaam mu yóbbu ko ci afraad yi kii mu def ko ci lii voilà voilà te euh, euh, ñooñu noonu ñi gën a kawe euh, moom mooy comme ni nga xam mu yi ak muhaddas muhaddasuna yi comme Seydina Omar radiyallahu anhu ñoom ak umana yi muy Seydina moo comme moom yeneen Seydina maam ñoo xam ne ah Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ñu ci bi sallallahu alayhi wa waaw voilà maanaam ñoom ñooy ñi ci gën a kawe ñoom mooy muhaddasuna umana yi radiyallahu ta'ala anhum maanaam kon nga gis euh, sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu maanaam moom te bu ñu waxee as-Siddiq melale ko te tegu ñu ci dara sayyidina Abu Bakr lañu wax moom radiyallahu ta'ala anhu ce qui veut dire que moom mooy siddiqu siddiqi radiyallahu ta'ala anhu dégg nga mu ne waaye walakin waaye nag xullatul islami xaritoog l'islam afdal moo gën maanaam nga gis ne kon moom jàppe na ko xarit mais ci xaritoog l'islam maanaam nga gis ne kon dàqul ne moom mooy xaritam ndekete maanaam moom mooy xaritam kon moom mooy xaritam radiyallahu ta'ala anhu te loolu leeral nañ ko moo tax mu ne saddu tëj leen am nii wëlif ma kul la xawxatin bépp buntu bépp yoon woo xamante ne fi haadal masjid nekk na ci jàkk ji xayra ba mu def xawxati Abubakar buntu bi nga xam ne moo jëm kër Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu mooy xawxa mooy buntu bi nga xam ne porox ndoll la maanaam day day tax nga mën a dem fenn maanaam buntu boobu rek ngeen di mooy ngeen may bàyyil muy buntu Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu comme niñ ko waxe woon léegi hadith bii day tegtale ne Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ki nga xam ne su dutoon euh, maanaam Euh, moom mooy ki nga xamante ne moom rek la buntam maanaam ñu nangul ko la mu doon topp ci ginnaawam dox ci ay sunnaam dox ci li nga xam ne moom la tëral dox ci yoon wi ngi ci am njàngaleem bu buñ ko fi bàyyee bàyyi nañ yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala da ko solo wëlif imaamu Muslim rahimahullah solo na ko ci hadith numéro 3656 3657 ak 6738 E, imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko hadith numéro deux mille quatre cent trente-deux ak trois mille trois cent quatre-vingt-cinq maanaam kon e, ñu ngi gis ne ci waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari yi rek moom moo ko solo ci mboolem waa ashaabu kutubu sitta mu bokk ci cent vingt hadith yi nga xam ne mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yi nga xamante ne moom daf ko solo te imaamu Muslim solowu ko rahimallahu al mu ne wax na Abu Abdullah te moom mooy al-Bukhari rahimahullah moom ci jëmmi boppam maanaam da ngeen gis ne dañuy faral day faral di wax lool nee na Abu Abdullah nee na maanaam moom mooy moom ci jëmmi boppam imam al-Bukhari rahimahullah mu ne wa qaala na lii ñeel ma Abdullah ibn Muhammad te moom mooy. foofu ah. yeneen téere yi dañ ko dañ ko def taarix directement ah, ko def dañ ko def Euh, euh, baab boobu dina ñëw ci kanam. waaw waaw ci seen bos. Uh-huh. baab boobu. Uh-huh. Uh-huh. ci 468 dañoo def tàngoor bi. waaw waaw waaw. waaw euh, waaw mais mais ci buntu bële la bokk. buntu bi ko jiitu ci la bokk maanaam mooy baabul xawxati wal mamar fil masjid. maanaam foofu la foofu la foofu la bokk hmm? waaw waaye tamit dëgg la mën na mën na dugg ci beneen bunt bii di ñëw <coughs> maanaam ngir lëkkaloo gi ñu lëkkaloo voilà loolu kon day daal di aju ci nu sax yi euh, gisuma ci walxam ibn Hajar lu waxu ci dara ah rahimahullah waaw waxu ci dara naam euh, waaye euh, Mm. Ah, waaw waaw mais mais mais d'accord kon kon ñoom seen téere yi yow yéen téere bi ngeen yor loolu la foofu daf ko indi fan da ko indi ci baabul eh, abwaabil wal xalaq lil kaaba doo ko indi waaw wal ma wal masaajid doo ko indi taaliq bi voilà léegi waaw d'accord ñaar yëpp mën na amaan na loolu gën a euh, amaan na loolu tamit yenu maanaa lool mais imam al-Bukhari rahimahullahu taala buy def taaliq yi ñaare du duy faral di doxalee nii maanaam duy faral di doxalee xaala maanaam ndax lii lii du taal lii du du muallaq ndax ndax musnad la voilà musnad la imam al-Bukhari rahimahullah suy def musnad maanaam suy def muallaq maanaam mën na ko indi ginnaaw baabum bi nii mais su dee day def musnad ñaare bu ko indee nii voilà maanaam loolu moom moo tax moom moo tax ñu ñu ñu gën a e, njort ne fële la bokk hmm? ñu gën a njort ne ci bunt bi weesu la bokk ala kulli xaalin mën naa nekk ci ñaar yëpp voilà loolu moom après ci e, ruwa ci nu saax yi lay lay aju am ñi doon ñi koy toxal ci mbind mi ci ñoom la aju dégg nga qaala bil isnaad dégg nga qaala abu abdullah imam al-Bukhari nee na wa qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi wa qaala lii wax na ma abdullah ibn muhammad te moom mooy al-musnidi bi ñu romb léegi qaala nee na haddathanaa Sufyaan te moom mooy ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala ibn ibn abi imran al-Hilaali rahimahullahu ta'ala mooy abu muhammad al-Kufi al-Makki Ah, rahimahullahu taala nga xam te ne waa Kufa la waa Makka la mi ngi gën a adduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadisam nekk ci kutubu sitta muy imam bu magg bi nga xamante ne jarul ñu koy présenté jarul ñuy waxaat ci ay mbiram mu ne an Ibn Jurayj ci waa Makka tamit di imam waa Makka subhaanallah bi e, e, waaw imam waa Makka yi ndeysaan ñoom ñoo wasaloo de rahmatullah alayhim dégg nga muy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj e, rahimahullahu ta'ala al-Qurashi al-Umawi Abul Walid wala Abu Khalid al-Makki rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 150e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Ali ibn al-Madini wa rahimahullahu ta'ala mooy ne mboolem solo ci Naafi' mooy maanaam Ibn Jurayj moo ci gën a dëgër waaw moom moom mooy ki nga moom mooy ki ci gën a dëgër rahimahullahu ta'ala waxoon nañ tamit ay waxam Ah, rahimahullahu taala ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne wa qaala nee na qaala lii wax na ma ibnu abi mulayka maanaam mooy taabi'i bu siiw boobu hmm. ah mooy abdullahi ibnu ubaydullah ibnu abdullahi ibnu abi mulayka maanaam moo tax ñu naan ko ibnu abi mulayka abu mulayka nag moom mooy zuhair ibnu abdullah noonu la tudd zuhair ibnu moom lañ naan abu mulayka hmm. waaye moom mi ngi tudd abdullah ibnu ubaydullah Mm-hmm. al-Makki rahimahullah moom it waa Makka la nekk qaadi ba pare nekk noddukat tamit mm-hmm. maanaam mu bokk ci taabi'i yu mag yi mi ngi gane mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo daan noddal sayyidina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam naka noonu moo nekkoon qaadi woon radiyallahu ta'ala anhuma maanaam moom kon euh, Abdullah ibn Abi Mulayk moom moo ki waxoon ne tafee naag juróom-ñaar fukki nit ci ay saxaaba juróom-ñaar fukki saxaaba ñoo xam ne ñoom ñëpp dañoo jàpp ne ki dul julli yéeféer la maanaam euh, maanaam <laughs> loolu moom mooy ki ko waxoon <laughs> waxam boobu sax moo gën a siiw waxam yi nga xam ne moom lañ toxal ci moom ah, ah, rahimahullahu taala hadisam ñi ngi di ko doga sitta nee na ko yaa Abdul Malik eh, yow Abdul Malik te mooy ibn ibn ibn Jurayj moom moo tudd Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj maam dañ naan ko ibn Jurayj fekk Jurayj moomu ñu naan ko doomam la maanaam maamama mm-hmm. maanaam loolu ndax awla dégg mu ne ko ah, ya Abdul Malik a ne law ra'ayta ay boo gisoon masaajid ibn Abbaas maanaam jàkka yi ibn Abbaas yi radiyallahu ta'ala maanaam mooy jàkka yi Seydina Abdullah ibn Abbaas tabax radiyallahu ta'ala ma loolu kon dañ ciy gis ne Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala ma dafa tabaxoon ay jàkka maanaam defar na ay jàkka amaan na nag mën nañ cee mën nañ cee nam mu benn jàkka rek ñu ne ko masaajid yi maanaam ala kulli xaalin comme ni nga xamante ne eh, noonu la ko ci eh, Euh, euh, voilà comme aaya bi ma mu naan euh, ma kaana lil mushrikiina an ya'muru an ya'muru masaajidallahi am na ci beneen njànginu alquran an ya'muru masjidallahi maanaam nga xam ne day wax masaajid fekk mu jublu ci masjid waaye loolu day day lool ci mën a xëpp sayyidna Abdullah ibn Abbas la bokk radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy tabaxkatu jàkka la woon ak defarkatu jàkka la woon radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa abwaaba ak buntam yëpp maanaam mooy ne kon jàkka ji du nekk benn jàkka mais day am ay jàkka te loolu le fait mu wax ko ni maanaam mooy mu jàkka yi nekk Makka ndax ñoom waa Makka lañ waaye loola euh, mu wax ko ko li muy tekki mooy euh, mooy ne jàkk maanaam jàkka yooyu moom gis gaa yi gis maanaam euh, maanaam Ibn Jurayj gisul gisul buntu yi mm-hmm. gisul buntu yi ndax su ko gisoon du ko wax ne ko soo gisoon bi maanaam mooy ne jamono jooju fekk na jàkka jooju xëy na buntu nga xam ne ñoo fa nekkoon buntu ya raaf nañ wala boog tabax nañ ko wala defar nañ ko soppi nañ jàkka ji et cetera te loolu day teg leen kon mu nekk na ko soppi ndax ndax yàggul tamit googu yàgg gu tax ñu naan euh, maanaam ñuy wax waxi naan a euh, jàkka ji manuta manta maanaam euh, maanaam yàggul yàgg boo xamante ne dañ naan lii bu jamono yàgg la ay vestiges yi rek a ci de maanaam du du googu yàgg tamit ndax moom mi ngi imam Ibn Jurayj mi ngi génn àdduna ni ñu ko waxee cent cinquantième année hmm. Seydina Abdallah ibn Abbas mi ngi génn àdduna soixante-huitième année hmm. maanaam matul siècle hmm. seen génn àdduna ñoom ñaar matul siècle kon mbir mi munu fee maanaam jàkka yiñ fi tabax il y a trois siècles wala deux siècles ñu ngi fi ba tey ah teg mën nañ leen a bañ a defaraat mën nañ leen a kii loolu li muy tekki mooy ne kon jàkka ji ñoom dañ koo tabaxaat maanaam te loolu li muy teg mooy ne dañuy soppi jàkka ji te loolu mën naa ne maanaam ñu réfectionné jàkka ji gën koo defaraat gën koo ah hmm. kéeg yooyu voilà bu fekkete dafa am ay buntu yu mën nañ ko tëjaat ak yooyu hmm. te loolu day tegtale ne buntu yi dañuy duggante maanaam mooy maanaam li muy tekki mooy jàkka mën naa am ay buntu yu bari hmm. dégg nga te loolu day aju rek ci nit ñi ni ñu soxlaa yu mbir mi maanaam bu fekkente ne benn buntu rek doy na jarul ñuy wut buntu yu bari waaye su fekkente ne bunt yu maanaam yu bari yi tamit maanaam day gën a yombal dugg gi génn gi loolu day parce que bu nit ñi bëree léeg-léeg dañuy soxla buntu yu bari xam ngeen tey léeg-léeg fu mel ni grande mosquée tey nga xam ne benn buntu dong la am da ngay gis bu ak maanaam da ngay gis ne bu buñ amee benn bunt kese da gis ni ni génn gi xate hmm. waaye léeg-léeg bu fekkente ne buntu yi wala ci jàkk yu bari waaye bu buntu yi baree maanaam lu nit ñi bëri kenn ku ci nekk nga jaar yoon wa nga jaar ngir ñëw waaye jaar yoon wa nga xamante ne moo la gën a jege itam ngir nga génn mm-hmm. loolu tamit gën a yombal mbir mi mm-hmm. dégg nga kon euh, loolu moom li nga xamante ne euh, moom la ci yokkoon am maa fi mu ne nag maanaam lii da gis ne wax wax ji euh, maanaam ci asaar yi la bokk moom la ñuy wax xadisul maqtu' maanaam dañ koy xadisul maqtu' mooy lan mooy xadis boo xamante ne dafa yam ci ab ab taabii maanaam ndax ki wax wax ji du du saxaaba taabii la bu fekkonte ne dafa yem ci sa ci saxaaba dañ naan ko mawquuf bu dee li ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ naan marfuu maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo leen wutale léeg-léeg ñu wax euh, xadis jublu ci marfuu euh, buñ ko yemale daal di wax euh, xabar jublu ci. hadith yi nga xamante ne mawquf la ñu wax asar jublu ci hadith yi nga xam ne maqtu' la li nga xamante ne nag moom moo wutale munqati' ak maqtu' mooy maqtu' ci matnu bi bila aju maanaam mooy lan mooy ne e, maqtu' maqtu' mooy hadith boo xam ne ab taabi'i moo ko wax jëm kaw buñ ne munqati' ci càllale gi la aju maanaam mooy càllale gi moo am lu ca lu maanaam mu am interruption ci isnad bi ci càllale gi ci chaîne de transmission bi loolu moom mooy mun mun moo tax loolu ñu tuddee am na li nga xamante ne moom mooy maqtu' mooy ne ci eh, tabi'i bi la yam pardon déedéet mursal c'est mursal mooy lu saxaaba bi wax lu tabi'i bi wax ne yenente bi sallallahu alayhi nee maanaam dana tudd ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam askane la ko yenente bi te lépp luñ xës ba askane la yenente bi sallallahu alayhi loolu marfu' la wa ma udifa lin nabi al marfu' wa ma li tabi'in huwa al maqtu' lu ñu askane la yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme euh, al imam al bayquni wa rahimahullah lépp lu ñu askane la yenente bi sallallahu loolu la ñuy wax marfu' lépp loo xamante ne ci ta tabi'i moo ko wax loolu dañ ko ko askane la loolu moom moo tudd maqtu' amma mursal mooy li nga xam ne saxaaba taabi'i bi dañu yonent bi sallallahu alayhi wala def na nangam maanaam kon askan la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais loolu kon marfu' la ba tey mursal la ci xeetu inqitaa ci xeetu munqati'a ah baax na voilà mursal xeet la ci xeetu munqati'a danga mu ne baabul abwaabi wal xalaqi lil ka'bati wal masaajid baabu bundaal abwaab bunt yi nga xamante maanaam buntu bi wax ci buntu yi maanaam euh, buntu bi buntu buntu bu njëkk bi chapitre lay tekki maanaam buntu ci wàllu xam-xam bi wax ci buntu muy buntu yi nga xam ne dañ koy dañ koy rëdd di ko ubbi di ko tabax di ko tëj wal xalqi ak tëj lil kaabati ñeel kaaba gi wal masaajidi ak jàkka ji maanaam loolu buntu bi nga xamante ne moom mooy leeral loola di wax ne kat jàkka ji kat maanaam kaaba gi dafa am buntu yu ñuy tijjee ko tëj naka noonu ka mboolem jàkka yi tamit dañoo am buntu yi nga xam ne dañ leen di tijjee ko tëj wax ji nga xam ne mooy wax bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxoon fii ne wa qaala li Abdullahi ibn Muhammad qaala haddathana Sufyan ibn Jurayj annahu qaala qaala li ibn Abi Mulayka maanaam ya Abdul Malik law ra'ayta masajid ibn Abbas radiyallahu taala anhuma wa abwabaha wax jooju ma def na ko dugalaat fii comme ni nga xam te noonu lañ ko gisewoon Euh, amma baatu bi mu naan wa qaala abu abdullah bi man bi mu naan wa qaala lii wa qaala lii mooy wax na ma maanaam euh, wa qaala lii maanaam bu boobaa waxul xaddasanaa xaddasanaa wala xaddasanii waaye dafa ne wa qaala lii loolu moom mooy ne daf ko koo wax ci buntu muzaakara maanaam mooy ne dañoo toogoon di waxtaan maanaam euh, muzaakara dana zakara lii mais wa qaala lii mooy ne sëriñam la mooy abdullah ibn muhammad al-ju'fi rahimahullah al-musnadi rahimahullah mooy dañoo toog ñoom ñaar wala ñu ànd fenn wala yooyu mu woy waxtaan daan ni ko haddathana daal di yeggale wax ji moom haddathana Sufyaan maanaam mm-hmm. ah, woo ko loolu moom moo tax imaam al-Bukhârî rahimahullahu taala jëfandikoo baatu wa qaala li mm-hmm. ngir teqale diggante li nga xam ne daf koo wax fekk ah, daf ko ko doon wax ngir maam daf koo nettali fekk ñu ngi toog muy jàngale mm-hmm. wala boog ñu toog muy jàngale moo ko taxoon a jóg wala li nga xamante ne daf ko ko wax parce que euh, dafa am circonstance bu tax mu wax ko ko loolu bokkul ndax buñ toogee di jàngale day am rigueur buy am boo xamante ne du am ci buñ toogoon ne doxantu di waxtaan et cetera yu mel noonu mm. même bu dee rigueur bi ñoom dinañ ko téye ba tey wala boog ñu toogoon nii di waxtaan ci beneen jotaay wala ñu seete seente wala yu mel noonu mm. ñu mu wax ko ab xadis maanaam wax ko comme xadis bii nii waaye bu fekkoonte ne maanaam mais loolu moom imam al-Bukhari rahimahullah da koy préciser préciser ko ci waxi wa qaala lii wax na ma mm-hmm. waaye wax la joo xamante ne jokkaloo gi dafa dafa leer nañ mm-hmm. ndax daf ne nee na ma mm-hmm. nee ki kon ñi ko nettale mooy haddathana la jëfandikoo kon ci jotaayu xam-xam la o ibn Uyayna nettale wax di loolu moom jotaayu xam-xam la woon dégg nga rahimahullahu ta'ala te loolu day tegtale ne kon buntu yi dañuy am maanaam ca euh, kii jàkka yi wala kaaba gi dafa am ay bunt te dañ euh, koy tëj ak di ko tijji hmm. maanaam te jàkka yi tamit noonu la demee te sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma jàkkaam yi noonu la meloon mu ne qaala bil isnad muttasil fi awwal kitab ilayhi haddathana Abu Nu'man Abu Nu'man te moom Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi hmm. euh, rahimahullahu ta'ala moom comme ne noonu lañ ko gisoon hmm. Euh, Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala da daan wax naan man mosu maanaam euh, euh, maanaam dafa mu xamewuma ko maanaam ci lu dul maanaam ne ku ku góor la koo xam ne ku dëgg la te ba pare jullit la maanaam noonu laa ko xame moo tax mu ne mu bokk ci siqaat imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu taala Euh, moom da tudde tuddee bokk boole ko ci siqaat yi rahimahullah comme ni xam xamante ne noonu la imam ad-Daraqutni ak imam an-Nasa'i euh, noonu la ko ci boole ba mu nekk koo xamante ne euh, dafa mujjoon a nekk waaye nag ci mujjug dundam dafa jaxasoo woon maanaam dañ ko daan wax aarim maanaam moom lu mu la fiye woon mm-hmm. hmm? comme li xam xamante ne noonu lañ koy waxe mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, comme moom mu jug dundam dafa nekkoon koo xamante ne dafa jaxasoo comme niñ ko waxe maanaam Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala jàppe na ko comme ku dëgg koo xam ne jullit la waaye ba mu koy xam xamewu ko woon noonu moom da koo xamee comme étant koo xamante ne dafa jaxasoo ah, am na ñi nga xamante ne ñoom ñoo soloo ci moom nag maanaam ñi soloo ci moom ñëpp ki soo képp ku soloo ci moom avant deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ngi génnaal deux cent vingt-troisième année mm-hmm. ku soloo ci moom avant deux cent vingtième année bi mooy la nga soloo baax na mm-hmm. ku soloo wut ci moom loola maanaam ku soloo ci moom gannaaw loola mm-hmm. mooy dégg baaxut dégg gi baaxut te imam al-Bukhari rahimahullah mi ngi soloo ci moom maanaam à partir de deux cent quatorzième année bi jàpp deux cent dix-neuvième année maanaam kon ñu gis ne maanaam moom ak déggam wér na imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom téeméeri hadis ñi nga xamante ne ñoom moom rek nag moo solo ci moom ci waa saabu kutubu sitta maanaam moom rek la nekk sëriñam waaye euh, ñeneen ñi ci def ñëpp solo nañ ci moom ba mu des moom at-Tirmidhi rahimahullah maanaam solo nañ ci moom fekk duñu ay du seen sëriñ waaye seen sëriñu sëriñ la mm-hmm. ba mu des imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala waaye imam at-Tirmidhi solo na ci keneen ku tudd Abu Nu'man waaye kooku al-Hakam ibn Abdullah al-Ijli la tudd moom si waaye la la day juum maanaam kon loolu moo wutale ñoom ñaar ñi mu ne wa Qutayba te moom mooy ibn Sa'id ibn Jamil al-Baghlani moom mi ngi gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy hadiisam ñoom ñi ngi ci kutubu sitta waa xaabu kutubu sitta ñoom ñëpp seen sëriñ la bu mu soloo moom ba mu def al imam ibn Maaja moom dafa soloo ci moom fekk dafa am ko dox seen diggante mu ne qaala nee na haddathana Hammaad te moom mooy ibn Zayd rahimahullahu ta'ala ibn Zayd ibn Dirham al-Asdi al-Jahdami rahimahullah mooy Abu Isma'il al-Basri rahimahullahu ta'ala de waa Basra moom mi ngi génn àdduna 179 bi mu année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom mooy ibn Ah, as-Saxtiyaani maanaam euh, voilà Kaysaan mooy abu mooy Abu Tamima moo tax ñu naan ko Abu Ayyub ibn Abi Tamima maanaam Abu Ayyub ibn Kaysaan as-Saxtiyaani rahimahullahu ta'ala daa kantam nekkoon Abu Bakr al-Basri wa Basra moom euh, mi ngi génn àdduna 68e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 131e ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiis mi ngi ci kutubu sitta te moom mooy mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu daakantam nekkoon Abu Abdullah al-moom al-Madani di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam kon ñi ci kaw waa Basra rek ñi ci suuf ñoom ñooy waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi génn àdduna 116 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam tam ñu ngi ci kutubu sitta mu an Ibn Umar te moom mooy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurta ibn Razah ibn Ali ibn Ka'b kaabu boobu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib moom la maanaam moom kon moom mooy Seydina Abu Abdurrahman mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi dugg ci l'islam fekk mi ngi am juróomi at maanaam ci juróom benneelu at ginnaaw maanaam ginnaaw euh, euh, maanaam baaxsa gi maanaam révélation bi ginnaaw bi nga xam ne moom la yeneen révélation bi maanaam euh, euh, benn at ginnaaw gi ci la gane àdduna bi mu amee juróomi at bi baayam di tuub dugg ci lislaam ci la dugg ci lislaam dégg nga ci voilà moom Badar demu fa woon ngir nekk gone gi nga xam ne moom la nekkoon gone dégg Ah, kon moom ah, muy saxaaba mu ñu ko al asari maanaam di toppkatu jeexitalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk koo xamante ne noonu lañ ko xamee mu nekk nit ku sell comme li nga xamante ne moom la ko sayyid yenente bi sallallahu alayhi wa sallam abdullahi rajulun salih la wa kana yusalli bil layl eh abdullahi day nuuru moom nit ku sell la waay waay ay neexoon muy julli guddi moo tax boobu bu ko déggee yent bi wax ko salam moo tax booba laa bàyyi maanaam booba laa bàyyi guddi di jàll te du ma julli boobu guddi julli ju guddi waaw dégg nga moom ah, li nga xam ne moom mooy musnadam mooy deux mille six cent trente xadis comme niñ ko gisee woon imam Bukhari imam Muslim ñoom ñëpp rahmatullah alayhi ma dëppoo nañ ci cent soixante-huit xadis imam al-Bukhari wéetoo na ci quatre-vingt-un xadis imam Muslim wéetoo ci trente et un xadis xadis Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qadima dafa jëm dem na dugg na Makka ta Makka fa daa mu daal di woo Usman ibn Abi Talha Usman ibn Talha te moom mooy Usman ibn Talha te ibn Abi Talha dañu am Usman ibn Abi Talha mu ne Usman ibn Talha ndax ibn Talha te ibn Abi Talha maanaam moom mooy maanaam moom mooy euh, euh, saxaab maanaam saxaaba la nga xam ne dafa tuub dugg ci lislaam ci bisu faxu Makka ci la euh, ci la ko yenente bi sallallahu alayhi woowee ci xew-xew bii nii maanaam euh, moo tax mu daal mu daal di koy woo ndax ñoom euh, ndax dañoo nangu woon caabi caabi ji ci moom caabi kaa bu fekk seen maam ñoo ko yoroon mm-hmm. yenente bi sallallahu alayhi wasallam nag daal di koy woo ne ko déedéet kaay fii <coughs> kaay kaay mu daal di koy woo ko jëlal caabi ji bu bu ko kenn nangooti gis bis ni ki tey voilà bis tey bu kenn nangooti ca caabi ji maanaam moo tax ba léegi nii mi naa hada ñoom ñoom ñoom famille boobu ñoo yor caabi caabi kaaba gi waaw maanaam dañ koy yore ku ko ku ko kii rek ku fa ci pare rek jox ko waaw ku ku génn àdduna da koy bàyyi rek njabootam maanaam da koy bàyyi ñoom ñoo ñooy garder caabi kaaba gi yeneen bi moo leen ko jox sallallahu alayhi wa alihi wa nga loolu dañ ci xamee maanaam ne loolu day am maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg defal nit loo xamante ne da nga koy defal te loolu da koy topp te da topp njabootam mm-hmm. <coughs> loolu mën naa mën naa nekk jàppandi na mm-hmm. dégg nga mu ne fa fataxa mu daal di ubbi al baaba buntu bi fa daxala mu daal di dugg annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa Bilaal ak Bilaal mooy Seydina Bilaal uh, uh, mooy uh, Seydina Bilaal ibn Rabaah al-Habashi radiyallahu ta'ala anhu di noddukat wa alihi wa sallama daqantalam nekk Abu Abdullah wala boog Abu Abdurrahman dañ koy wax tamit Abu Abdul Karim dañ koy wax Abu Amran maanaam yooyu yëpp ay daqantalam lañ moom radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn adduna fukkeelu at ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi na ñaar fukkeelu at ak benn am na ñu wax tamit lu ci diggante bi radiyallahu ta'ala anhu nekk sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk nga xamante ne moom mooy noddukatam comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee woon nekk nga xamante ne dañ ko daan sonal lool ñu bari lool luñ koy sonal radiyallahu ta'ala anhu warda ah, bokk na ci ñi nga xamante ne ah, ah, maanaam Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu moo leen goreel maanaam ba nga xamante ne maanaam baa xam ngeen sahaaba yi radiyallahu anhu dafa bokk ci ni ñu mel mooy ko ci gis da ngay foog ne kii moo gën a baax mboolem sahaaba yi mu mës a gis d'ailleurs kuñ ci wax ay mbirum léeg-léeg noonu nga koy jàppe waa waaye ba benn waaye gis ko radiyallahu anhu ne ko yow day xam naa ne Seydina Abubakar sax di yaakaar naa yaa ko gën <laughs> ko mu ne ko innama ana hasanatun min hasanati man benn yiw rek laa jëf ju yiw baax rek laa ci jëfi yu bari radiyallahu anhu ah, <laughs> ndax Seydina Abubakar moo ma goreel bu dul woon moom du moom moo ma libéré ba ma mën a mel ni ma mel mm-hmm. maanaam kon man kenn laa ci jëf yu baax yi mu am moom radiyallahu anhu maanaam <laughs> loolu euh, <laughs> waaye loolu day tekkale quand même ni mu baaxee parce que bu ñu demee ba nit ñi nga xam ne ñu gën a xam Seydina Abubakar radiyallahu anhu ak ay jalooreem daal di taxaw maanaam naan bi Seydina Bilal yow mi bu muytu yow daal yaakaar naa ne sax xanaa yaa gën a baax Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy gis nañ ci moom lu leen yéem maanaam ak lu leen jommal radiyallahu ta'ala anhu euh, moom li nga xamante ne moom mooy Euh, musnadam mooy 44 xadis mi nga xamante ne ñeent yi ñu ngi ci euh, ci ñaari euh, sahih nekk muttafaqun alayhi imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo na ci ñaari xadis imaamu Muslim benn xadis la waaye xadis boobu mawquf la mm-hmm. maanaam ci la wéetoo dégg moo tax mu ne nee na mu ne mu mu woo Seydina Bilal ak wa Usaama ibn Zayd te moom mooy Seydina Usaama ibn eh, Zayd radiyallahu ta'ala anhu doomu Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhu di hubbu Rasuulullah sallallahu bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne Yonent bi sax moom Yonent bi da koo bëggoon voilà bëggoon ci waa Banu Qudaa la bokkoon eh, maanaam ci giiru arab yi ci waa Banu Qudaa ci ñooñu la bokkoon nekk tamit eh, ci dégg nga Euh, euh, maanaam ñoom seen waa kër comme ni ko xamee cosaan seen cosaan ay buur lañu waaye dañoo jàppoon Seydina Zayd mm. ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhu maanaam def ko jaam mm. euh, indi ko jox seen Xadija radiyallahu ta'ala anha moo ko jëndoon mm. seen Xadija radiyallahu anha may ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent ko goreel maanaam la dégg nga maanaam nga xam ne seen waa dëkk ñoom ay moom buur la fa am na nag léeg-léeg ngay mës naa dégg benn kilifa di wax ci wàll googu ba Eh, Zayd ibn Haaris maanaam nit ku ñuul la woon waaye eh, loolu njuumte gu rëy rëy la ndax li tax mu wax ko maanaam da koo tegoon rek ci ne jaam la te loolu li ko indi du dara lu dul ñun vision bi ñu am ci jaam ñun pour ñun saa yu nekk ne di ñu ne jaam da suñu xel day dem ci nit ku ñuul te loolu amul mbir mi demewut noonu mbir mi xaajul bay demee noonu maanaam nekk jaam ak nekk ku ñuul jotuwuñ dara c'est dafa am benn affaire loolu daf ñoo topp ci lu bari ba nga xamante ne ñun suñu déggee njaam maanaam ni mu xatta boo gisee gars yi bu ñu wax l'islam bu daal di wax tudd jaam li la muy choqué nit ñi mooy dañ koo comparer ñun comme que tubaab bee ñu jàngal te mënuñu koo koom moo tax ñu comparer ko tout le temps ak traite négrière mm. maanaam njaam gi amoon ci triangulaire bi la triangulaire boobu mm-hmm. ñun xeetu njaam googu dong lañ xam ah. maanaam te boobu noonu dafa catastrophique ba nga xam ne mm-hmm. maanaam euh, ak tamit maanaam inhumé mm-hmm. ba nga xamante ne moo tax fi mu toll ñun suñu déggee baatu njaam rek dañuy soxew mais euh, euh, ñii maanaam mais <laughs> mais mais demee wutoon noonu ah affaire bi demee demee wutoon noonu de tubaab yi dañ daan am ay jaami tubaab wolof yi am ay jaami wolof naar yi am ay jaami naara perse yi am jaami perse sauf que nag euh, traite négrière bi moom la tubaab yi jël créé ko ñëw def ay jaam ñëw foofu euh, euh, jël jël fekk ay nit ñu ñuul yor seeni jaam yu ñuul mm-hmm. ñu jox leen ko tubaab yi dem yóbbu leen fële ci Amérique def maanaam ak doxin wu ñaaw wañ doxale mm-hmm. dégg nga mbir mi noonu la mm-hmm. moo tax ñun suñu diggee njaam rek suñu xel day daal di wëlbatiku maanaam wala boog ñu foog ne faaw kon automatiquement diw jaam la woon rek ah kon nit ku ñuul la woon déedéet ñoom Seydina Zayd du woon nit ku ñuul radiyallahu anhu abadan du woon nit ku ñuul mais Sayyidat Ummu Ayman radiyallahu anha moom nit ku ñuul la woon maanaam ki nga xam ne moom la dencoon ba mu am ci Seydina Usaama bi radiyallahu moo tax bañ ko gisee moom ah, mu mu mu xaw maanaam gën a jege ñuul moo tax gars yi doon eh, ñu doon wax naan xëy na ah moom kii nu ruwul baayam de maanaam li tax ñu doon wax naan nu ruwul baayam de moo tax bi mu amee ki romb daañ ko gis insha allah mi ngi saxee ki romb ah voilà ki nga xam ne mu day xool tànk yi ba mu rombee gis leen ñu daal di sangu mu gis ñaari tànk yi daa ne ñaar ñii de kenn ki ci ci des la jóge biñ ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi dafa dafa kontaan maanaam <laughs> ngir ne la gaa yi doon wax naan ah saa yi ni mu xeeree nii est-ce que Zayd ko jur maanaam loolu xam nga léegi dañ koy def nit ñi dañ koy def tam laa a wax mais sinon Seydina euh, ñi Seydina Zayd ñoom seen waa kër ay buur lañu. sauf que jamono jooju nit ñi dañ daan dem di di di di fekk jàpp maanaam fekk nit ku nit ku ku gor mhm. ñu dem jàpp ko wala ñu for ko parce force maanaam mu dox àndul kenn rek ñu nekk groupe am doole rek daal di koy rek rek jàpp ko yóbbu ko ci beneen dëkk jaay ko fan mu nekk mu mujj nekk jaam fekk gor la woon mhm. ñoom tamit buur la woon mhm. buur ñu def ko am maanaam ñu ñu ñu ñu wëlbati ko def koom jaam Euh, léegi loolu moo tax seen waa kër ba ñëwee di jël fii ñëw nag ne ko ah yeneen ñun kat jaam sa jaam bii lañ bëgg nag léegi rek récupérer ndax ñun gis nañu suñu suñu suñu doom ñoom comme ay buur lañ loo leen bëgg a jox ñu jox leen loo bëgg a laaj loo laaj ñu jox leen yeneen bi sallallahu alayhi ne leen ah mbir mi day duñ man de du ma ci laaj dara mm-hmm. xanaa kay moom rek ngeen di laaj maanaam Seydina Zayd rek radiyallahu anhu ngeen di laaj loolu da lay won maanaam te booba l'islam maanaam booba euh, révélation bi ñëwagul woon loolu mooy wane màggaay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga am jikko ju rafet ji mu amee woon mm-hmm. hatta laata révélation bi niñ ko xamee woon mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam parce que dafa ñëw gaa yi na waaw ñun day biñ nee na moom rek ngeen di laaj de bu bëggee dem rek c'est bismillah ñoom jàpp nañ ni évidence la parce que nekk jaam fii foo xamante ne jaam nga fa ak fële nga maanaam évidence la que ne da ngay def maanaam ya ñaari nit ñu xellu duñ wute ci loolu mm-hmm. maanaam waaye bañ ñëwee laaj ko ko moom dafa taana ne déedéet man daal sama sang bii daal bëgg naa toll moom parce que waaw waaw man daal kii daal mënuma tàqale ko moom parce que ni mu baaxee nii man daal je préfère nekk fi jaam ci wetam mm-hmm. que dem di nekk buur feneen te loolu révélation bi ñëwagul di mm-hmm. maanaam ba ñu wax waxi diine ñàkk diine yàlla ak yooyu déedéet maanaam loolu moo lay wan mag ngay yeneen bi sallallahu alayhi ak jikkoom ju rafet ci la yeneen bi sallallahu alayhi ba xew-xew boobu amee ci la ci la dem ca kanamu Kaaba gi yëgal ñépp ni leen léegi de léegi non seulement goreel naa ko waaye dama ko jàppee ni sama doom voilà voilà ñu naan ko Zayd ibn Muhammad moom la alquran naan ma kaana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin moo tax yeneen bi sallallahu alayhi léegi ud'uhum li dee leen leen woowee seen turu baay fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi diini wa mawalikum soo leen xamul seen baay kon nag seen ay ñoom seen ay mbokk lañ ci diine ak seen i parandoo jeex na bu leen fi waxati kenn ne doomi diw la fekk juru ko boo leen dee na ngeen leen jox seen tuuru bopp seen sant bopp nangam nangam bu leen dem mukk jéggaane sant jàmbur wala jël tuuru jàmbur ngeen di ko indi di ko jël di ko di ko aakimu di abadan voilà dégg nga moo tax yeneen ci saa saa nu mu ko bëggee woon noonu la bëggee doom ji sayyidina Usaama radiyallahu anhu moo tax xattaa jaaroon bi moom li mu ci bindoon mooy hibbu rasulullah sallallahu alayhi wasallam soppee yeneen yàlla bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu ko waral al hibbu ibnu al soppe di doomu soppe bi mm. radiyallahu ta'ala anhu waa arda moom Seydina Usaama radiyallahu ta'ala anhu maanaam am na vingt-huit xadis moom mooy musnadam yoo xam ne quinze yi muttafaqun alayhi la imaam al-Bukhari am ñaari xadis yu mu wéetoo imaam Muslim am ñaari xadis yu mu wéetoo radiyallahu ta'ala anhu nee na su ma topp nag alaqa ah, nee na ah, nee na mu wax ko ko wa Usmaan ibn Talha radiyallahu ta'ala anhu maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci daal di ubbi buntu Kaaba gi daal di dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fekk Seydina Bilal Seydina Usaama ak Seydina Usmaan ibn Talha radiyallahu ta'ala anhum ñoom la àndaloon ci biir summa toog na aghlaqa mu daal di tëj albaaba buntu bi fa labisa mu daal di sax fii ci ci ci ci biir Kaaba gi saatan waxtu summa topp xaraju ñu daal di génn maanaam lii de day tekkale ngëneelu ñett ñi mhm. radiyallahu anhum ak ni nga xam ne noonu la leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu tegoon ngir ne damuy dugg ci Kaaba gi. pour une première fois mu dugg ci kaaba yi moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñett ñi la àndal loolu ngëneel gu rëy lay tegtale ci ngëneel gi ñu am dégg nga maanaam mu ne ñu doon fay def maanaam ñu toog fa ak diir jamono suma toog fa xaraju ñu daal di génn fa qaala ibnu Umar sayyidna Abdullah Umar radiyallahu anhu ne fa badartu ma ne ma gaawtu fa sa'altu ma daal di laaj Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu anhu fa qaala mu ne salla julli na fii ci moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa qultu ma ne ko fii ayyin ci ana ci ban bërëb. nee na euh, qaala nee na bayna ustuwaanatayni maanaam diggante ñaari keno yi. Mhm. maanaam diggante ñaari keno yi nga xamante ne ñoom ñoo jàkkaarloo xajarul aswad maanaam mooy bu taxawee ni mooy diggante ñaari miir yi ci des ci beneen moo tax beneen riwaaya diggante ñaari miir yi la wax maanaam muy ñaari keno yi mi mm-hmm. nga xamante ne ñoom ñoo diir xajaratul aswad mm-hmm. nee na foofu la taxaw daal di jublu ci xajaratul aswad foofu la daal di julli qaala ibn Umar sayyidna maanaam loolu gisoon nañ ko ci biñ doon wax naan euh, dagan na nga julli ci biir kaaba gi ak yu mel noonu sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dañuy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli wu fa waaye moom comme ca biti la nekkoon moom gisu ko woon xamu gisul woon ne yonent bi sallallahu alayhi julli na dégg nga mu ne fa zahaba mu daal di dem al maanaam alayya wallif ma maanaam an as maanaam an asala ci ma laaj ko kam salla ñaata la julli waaye ci beneen riwaaya préciser na ne ñaari rakka la julli da fa salla rak'atayn la wax ñaari rakka gisoon nañu xadis boobu ne ñaari rakka la julli woon waaye ñaari rakka moo tax daf ni euh, euh, daf ni ko masalan mu ne ko mu ne ko ni julli na ñaar maanaam da ko da koo junj da koo ne ñaata ndani ko na julli na mu ne ko wax julli na ñaar léegi nag euh, mooy kon julli na fa julli ñaar rakka léegi moom li ko li lim ko fàttee laaj mooy mu gën koo préciser est que réellement ñaar la wala daf ko wax ne ko ñaar la ngir ne rek ñaari rakka rek la fa def wala daf ko bëggoon a laaj ne ko ndax ñaari daf ko répété plusieurs fois wala déet maanaam loolu la ko fàttee laaj ndax plusieurs fois la ko laaj waaw wala déet loolu moom moo indi maanaam wuutik riwaayaat yi waaye sinon ñaari rakka moom la fa euh, julli dégg nga euh, hadith bi imaamu euh, al-Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro 504 505 506 1167 mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit Muslim inna ko xadis numéro mille trois cent vingt six imam Abu Dawud inna ko xadis numéro deux mille vingt-trois imam An-Nasa'i inna ko xadis numéro euh, six mille wala 692 749 2905 2906 ak 2908 imaam euh, euh, Ahmad ibn imaam Ibn Maaja nag hadith numéro 3063 imaam Ibn Ma imaam ah, Ahmad ibn Hanbal tamit lu bari la ko indi euh, ki ko indiwul mooy imaam At-Tirmidhi mm-hmm. rahimahullahu ta'ala wa ashaabu kutubu sitta yëpp maanaam imaam At-Tirmidhi moo ko indiwul rahimahullahu al mu ne baabu duxulil mushriki al masjid maanaam bunt bii day leeral ne maanaam dagan gi nga xamante ne moom la dagan ah, ah, maanaam maanaam yéefiir bi ah, dugg ci biir jàkka ji dégg nga dégg nga maanaam buntu bi moom mooy kon li nga xamante ne dafay leeral jax gisoon nañ xadiisu sayyid bi wax sayyidna Usaama Euh, euh, Usaasa ibnu Salim radiyallahu ta'ala anhu biñ ko yeewee ci jàkka ji mm-hmm. euh, waaye imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bu ñu Sumaama ibn Usaal radiyallahu ta'ala moom haddathana Sumaama ibn Usaal radiyallahu ta'ala waaye eh, fii imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indiwaat hadith maanaam dafa indiwaat buntu bi di leeral ne ñaar yeedu benn ndax bële daf doon wax ne da maanaam nga xam ne moom la Euh, prisonnier bi war a sangu farata maanaam di sangu wala boog ta euh, yéefir bi sangu gi mu war a sangu farata su tuubee te lool muy sunna sunna boobu ak li nga xamante ne moom mooy ne yéeféer bi ma na ko yeew ci biir jàkka ji mooy dañ koy yeew moo xam yéeféer la moo xam du yéeféer waaye nag fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala day leeral ne ab yéeféer boo xam ne bokkaalekat la maanaam mën naa dugg ci biir jàkka ji loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, li nga xamante ne moom lañ ci wax moom mooy ne euh, mën naa dugg ci biir jàkka ji bu dee yi jullit ñi ñu ëpp ci ba maanaam moo tax jabaahir rahmatullah alayhim maanaam fuqaha yi rawat na Shafi'i Hanabila Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne maanaam su fekkente ni faaw jullit digal jox ko digal mu mën a dugg su ko jullit joxul digal ci mu mën a dugg ci biir jàkka ji du am droit dugg ci jàkka ji maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li li li li war te te gënul ñuy bàyyi jul yéefir yi di dugg ci jàkka ji saa su nekk maanaam leen neexee Euh, comme ni nga xamante ne lii tegtale ne maanaam ji ju yéeféer yi mën nañoo dugg ci biir jàkka ji amul problème mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam foofu la doon teeru wu fuuji rawatina comme lu demee nekk wafdu Bani Najjar te mooy euh, li tax suuratu Ali Imran wàcc nga xamante ne foofu la leen doon teeru naka noonu euh, Seydina Sumaama ibn Usaal radiyallahu ta'ala anhu moom mi nga xamante ne booba jul nekk gutoon julit ci lañ ko roboon ci ci lañ ko yeewoon tamit ci biir jàkka ji te booba moom it nekkutoon jullit ak euh, euh, euh, ki ne naka la tudd Ibnu Mut'im Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala sayyidina moom tamit bi nga xamante ne moom la wax bokkoon ci usaara Badr yi hmm. bi mu doon wax naan dañ koy dañ ko maam ci biñ ko nekkee prisonnier ci jàkka ji la nekkoon hmm. waaye nee na ma dégg yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ci biir mu jàng wattuur wa kitaabul mastuur ay saar boobu maanaam di buñ xoolee wax jooju maanaam dañ ci xamee ne yenente bi sallallahu alayhi lu mu daan jàng saar boobu hmm. gis nga dégg na ci tamit bi mu subhaanallah sallallahu wa sallam gis nañ maanaam gis nañ ko tamit ci hadith sayyidatu kan ummu salama radiyallahu ta'ala anha bi tamit maanaam euh, saar boobu la daan jàng ci bi ci maghrib bi ci maanaam ah, ah, nga maanaam mooy timis mu jàng soor saar boobu noonu ci jullit timis maanaam euh, loolu day tegtale ne kon ñoom euh, day tegtale ne yenente bi sallallahu ñoom dañ leen doon Euh, maam yéeféer yi daan lañ dugg ci jàkk ji ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maanaam ci kaw soxla waral ko mm-hmm. waaye bu fekkente ne soxla waral ko loolu moom du nekk loo xam ne lu mën a nekk la comme ni nga xamante ne noonu la nekkee xeetu évidence ci mbir mi mm-hmm. maanaam waaw mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Qutaybah ma mooy ibn Sa'id ibn Tarif al-Mujamil laa baghlani a mm-hmm. ah Abu Raja as-Saqafi al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala comme ni ñu ko gisee cent cinquante deux cent quarante mm-hmm. ah voilà euh, ashaabu kutubu sitta solo nañu ay hadiisam ci teqantal gi ñu la wax léegi mu ne qaala nee na haddathanaa al-Layth mm-hmm. te mooy al-imaam Abul Haarith al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahmaan al-Fahmi rahimahullahu ta'ala al-Misri di faqiih waa Misra gane adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixante-quinzième ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk imaam bu magga magga magg nekk imaamu jamonoom ah, ci ak hadiisam nekk ci kutubu sitta an Sa'id ibn Abi Sa'id te moom mooy al ah, al-Maqburi ah wax nañ ko ngir ne ñoom dañ doon toppatoo armeel yi di di ak di gas ba meel yi mm-hmm. maanaam di gas waaw di gas ba meel yi ne al-Maqburi moom ak baayam mm-hmm. Eh, rahimahullahu taala baayam mi ngi tuddoon Kaysaan moom mooy Abu Sa'id al-Maqburi yi dégg nga eh, rahimahullah rahimahullahu taala moom mi ngi gën a génn àdduna 123e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam eh, dégg nga Euh, moom tamit ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne annahu naka moom sami'a dégg na Abu Hurayra mooy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Abu Hurayra mooy euh, Abdurrahman ibn Sahl al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi borom jaloore yi kaw yeeg yu mag yi ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta nga xamante ne euh, noonu lañ ko xamee moom mooy borom musnad bu rëy bi moom mooy cinq mille trois cent soixante-quatorze musnad boo Ahmad rek solo na trois mille huit cent soixante-dix xadis ci ay xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala amma xadis Seydina Bilal 44 la waxoon nañ ko mm-hmm. euh, huit ñoo nekk ci Musnad imam Ahmad rahimahullah voilà dégg nga yi euh, nga xamante ne moom mooy imam al-Bukhari imam Muslim bokk maanaam dëppoo nañ ci 326 hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu imam al-Bukhari wéetoo ci 93 imam Muslim wéetoo ci 98 hadith ci ay hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna maam ñu ngi génn àdduna 59e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ca Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam te muy yaqulu annahu yaqulu mam sami annahu nekk moom sami kon dégg na Abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mu wax ne baasa yabal na rasulullah ndawal yàllali sallallahu alayhi wa sallam xaylan aw ay gawar maanaam ay gëléem ma ay fas maanaam ay gawar eh, qibala najdin ca wàllum najd nee na fa jaat mu daal dikke ñu indi bi rajulin ci benn waay bu am bani Hanifa la maanaam ñoom la bañ lañ maam moom lañ jàppoon maanaam ci xare wañ xare foofa kooka lañ ca jàppoon mu nekk prisonnier de guerre xam ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, bu ñu xoolee xareem yëpp da nga ci dégg loo ci dégg ñee ñoo ñoo ci dee wala ñooñu lañ ci jàpp ay prisonniers du ñu mat ay téeméer ah mm-hmm, mm-hmm. moom du ñu mati mm-hmm. maanaam li mu xeex yëpp boo ko boole sallallahu alayhi wasallam euh, nga te xeex na vingt-huit xeex vingt-huit xare yoo xam ne moom demal na boppam ñu toog ñu xare et cetera vingt-huit yoo xamante ne amul bu ñu boolee ñi dee ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu boole leen ñëpp ci biir julit ñi ak ñi dul jullit matul junni hmm. matuñu junni hmm. voilà dégg nga hmm. waaye euh, dégg nga waxuma la première guerre mondiale waxuma la deuxième guerre mondiale wala waaye waaye geeru rek wala geeru Afghanistan wala Irak wala Syrie loolu dong yaa ngi dégg bu ñu bombardé maanaam ñoom ci benn maanaam daanaka ci benn bés la ñuy rey junni yooyu après ñuy jàngale civilisation amen yàlla sàmm dégg yeneen bi saa sàmm naa rey xale bu leen rey jigéen buleen bu leen ah bu leen dagg garab mm-hmm. buleen dagg garab mm-hmm. bu leen rey jur animal bu leen ko rey ku bokkul ci xeex bi bu leen ko rey kuy daw bàyyi leen ko bu leen ko waaye léegi gaa yi dañuy kii xool gaa yi di daw ñu ciblé leen dóor drone bi teg ci tóor duy nekk fañ nekk benn bouton la ñuy bës jàpp nañ ne loolu garaawul jaadul après ñuy wax ne ñoom ñoo ci Ulysses yàlla ñoo sàmm dégg nga mu ne daal di kon nag bañ indee koo waa cooco ne ne ñu yoqaala dañuy wax loo ñeel ko Sumaamatu ibn Usaal radiyallahu ta'ala farabatuhu ñu daal di ko yeew bi saariyatin cib ah eh, keno wala u jël min sawaaril masjid ci kanay jàkka ji dégg nga ah, gisoon nañ xadis boobu ci maanaam loolu kon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala da ko indi ngir leeral ne kon yéefér dagan na mu dugg ci biir jàkka ji bokkal kat dagan ñu dugal ko ci ndax ki nga xam ne dañ koo jël ba dugal kooku moom mu bu ñu wóonal boppam du xaraam maanaam buñ ko ah bu waaw du du nekk fekkente ne waaye amma masjidal haram comme li nga xam ne moom la alquran wax naan euh, inna innamal mushrikuuna najasun falaa falaaya falaa yadxulul masjidal harama ba'da ñoom ay maanaam ay ay ay maanaam bokkaalekat yi bu ñu dugg nag ci ci jàkka ji mooy mooy masjidal haram maanaam ci jàkka nga xam maanaam moom mooy Kaaba ga naka noonu xaramu Makka maanaam ak Madina yëpp bu ñu fa dugg ginnaaw seen at bii. maanaam moo tax du dagal ñu dugg fa dégg nga waaw xadis euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo ko solo na ko xadis numéro 462 comme niñ ko gise woon ci euh, taxrij bi maanaam 462 imam euh, imam al-Bukhari rahimahullah dana ko indiwaat ñetti yoon inshaa Allahu taala xadis numéro 2422 2423 ak 4372 imam Muslim inna ko hadith numéro 1764 imam An-Nasa'i inna ko hadith numéro 189 ak 712 imam Abu Dawud hadith numéro 2679 imam Ahmad ibn Hanbal inna ko hadith numéro 7361 8034 9833 ak 10268 kon ñooñu ñoo ko indi ci waa xaabu kutubu sitta amma imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu raf'i sawti fil masajid baabu buntu bi nga xamante ne moom moo raf'i sawti ci wàllu yëkkati kaddu fil masajid ci jàkka ji gisoon nañ ci xadu baabu at-taqaadi wa talaazu wal mulaazamati fil masajid maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu euh, fayu bor ak di maanaam di di di lijjanti ak ak ak xëccoo ci biir jàkka ji loolu waxoon nañ ko amma loolu nag gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne inshaa allahu taala moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala nar indi day leeral ne maanaam ah, yëkkati ba ci ah, jàkka ji loola mën naa ne jàpp maanaam loola dagat na comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci jamono jooja maanaam biñ noonu lañ ko gise woon ci xadis booba ah, te loolu a jëmmi xadis boobu la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indiwaat di ko layee di ko tegtaleen ni ndax imam al-Bukhari rahimahullah day indi xadis maanaam ngir benn maanaam waaye indiwaat jëmmi xadis bi ngir jëmmi beneen maana waaye indi jëmmi xadis boobu waaye nag daa iman imam al-Bukhari rahimahullahu taala day wuutale li nga xam ne mooy càllala yi ñaare wala boobu wuutewul itam maanaam baat yi dana wuute maanaam loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala faw daf ci yokkaale ndax téere bi téere la boo xamante ne ah, day wax ci maanaam ah, dafa indi buntu riwaaya ak buntu diraaya waaye Euh, loolu moom mooy ñaareelu xadis ci bunt bii nii insha allahu taala dana ci leeral loola waaye xadis bi nga xam ne moom lay njëkk indi moom day leeral ak teram maanaam day njëkk indi xadis buy tere ne wax yéegiti sa kàddu ci jàkk ji da koy tere waaye indi xadis boo xamante ne day wane ne yéegiti sa kàddu ci jàkk ji tamit dagan na maanaam loolu nag mu am teqantal gu ci am moo mooy ne euh, wax ci kaw ci biir jàkk ji loolu mooy loo xamante ne na ci li nga xam ne mooy yëfi jullit ñi ak loo xamante ne ak euh, euh, soxla la goo xamante ne mënta ñàkk wala boog loo xamante ne am njàngale la wala boog wax na joo xam ne dafa aju ci diine wala boog nit ki di laaj ay àqam wala mu aju ci wàllu atte wala demee noonu loolu nga yëkkati ci sa kàddu loolam na waaye am maa di yëkkati sa kàddu ci jàkk ji di wax ca kaw maanaam ngir tax ay ree ak di waxtaanee waxi film bi ak wala boog euh, dégg nga ni maanaam di waxtaanee match ba wala yooyu noonu. ak di di kaf di ree ak di xàqataay di waxtaane théâtre kat yi ak cinéma kat yi ak ñooñu ah yooyu ci biir jàkka ji jëlloowul ak di waxtaan maanaam di wax wax joo xamante ne maanaam ay ak mbóosóor la maanaam wax joo xam ne ak mbóosóor la kooku du dagan ñu ko di ko yëkkati kaddu ci di ko wax ci biir jàkka ji loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy teqantal bi ñaari xadis yi nga xam ne ñoom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ñaari xadis yooyu ñoom ñooy waral ñu mën a indi fa googu xeetu teqantal insha allahu taala loolu moom moo tax dina gën a leer léegi buñ gisee xadis yi insha allahu taala benn bu ci nekk la ko tax a jóg mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Ali ibn Abdullah te moom mooy ibn moom mooy Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini ibn al-Madini mu ne rahimahullahu taala muy Abul Hasan ibn al-Madini al-Basri rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 161 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 234 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk imam bu mag imam waa jamono mooy sëriñ imam al-Bukhari bi gën a mag rahimahullahu taala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon moom imam al-Bukhari moom Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ñoom ñoo moom amma imaamu muslim waxoon nañ li tax solowul ci moom tax imaam ibnu maaja itam solowul ci moom rahmatullah al jami' mu ne qaala nee na haddathana yahya ibnu sa'id te mooy yahya ibnu sa'id ibnu farrukh al-qattan al-imam al-hafiz rahimahullahu taala dakantam ne kon abu sa'id at-tamimi al-ahwal rahimahullahu taala di waa basara moom mi ngi gane adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy hadiis am ñu ci kutubu sitta mu ne qaala nee na haddasanaa al-Ju'aydu ibn Abdurrahmaan dañ koy al-Ju'aydu ibn Abdurrahmaan dañ koy wax tamit al-Ja'du ibn Abdurrahmaan ibn Aws muy Abu Zayd al-Kindi rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam nanga moom ci taabii taabii la bokk day solo ci e, Yazid ibn Khusayfata ak ci as-Sa'ib ibn Yazid loolu ñoom day solo wee ci ñoom rahimahullahu taala imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala nee na siqa comme ni imam az-Zahabi wax rahimahullah nee na moom de siqa Yahya ibn Ma'in tamit nee na siqa maanaam kon Euh, daanaka kenn maanaam maanaam kon loolu euh, amma Abul Fath al-Azdi dafa wax fiihi nazar maanaam moom daal ay mbirum jar naa xoolaat waaye wax ji nga xam ne moom la Hafiz Ibn Hajar ta'ala wax te mu dëppoo li Yahya nu Ma'in ak ki nga xam ne moom al-Imam az-Zahabi ak moom nga xam moom moo ko boole ci siqaate loolu moom euh, wér na amma maanaam dañ ko daf ko boole nag ci tabi'i ci siqaat tabi'i ba pare bu wëlbati bu boole ko ci fiqaat taabi'i taabi'i moom da ko boole ci taabi'i ba pare boole ko ci taabi'i tamit maanaam ngir ne dafa jongle ci diggante ñaari génération yooyu loolu moom moo tax rahimahullahu taala euh, moom euh, euh, ñoom ñëpp mooy waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam ba mu des al imaam Ibn Maaja rahimahullah imaam Ibn Maaja moom moo solowul ay xadisam rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathani Yazid ibn Khusayfa te moom mooy Yazid ibn Abdullah ibn Khusayfa al-Kindi al-Madani rahimahullahu ta'ala moom waa Madina la moom ci siqaat yi la bokk rahimahullahu ta'ala Euh, Yahya ibn Ma'in rahimahullah nee na siqatul hujja maanaam ku dëgër la ba pare ko nekk ku ñuy layee la al imam Abu Hatim ar-Razi tamit loolu la wax rahimahullahu ta'ala euh, moom tamit moom al-Hafiz ibn Hajar euh, rahimahullahu ta'ala moom tamit moom nee na siqa ci Taqrib at-Tahdhib imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala nee na siqatun nasik maanaam siqatun naasik maanaam ku dëgër la ba pare jaamukatu yàlla bu mag la ko xam te ne tamit eh, jaamukatu yàlla bu mag la rahimahullahu ta'ala an an as-Sa'ib ibn Yazid te moom mooy saib ibn Yazid ibn Sa'id ibn Sumama ibn aswad ibn Abdullah dàkkantaam nekkoon Abu Yazid al-Azdi moom waa Kufa rahimahullahu ta'ala moom tamit al-Kindi maanaam moom tamit moom mooy Abu Yazid al-Kindi euh, moom mi ngi génn àdduna 91e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci taabi'i rahimahullahu euh, euh, wala bokk ci saxaaba yi bokk radiyallahu ta'ala anhum comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon jotoon nañ ko wax moom ne ci saxaaba yi la bokkoon radiyallahu ta'ala anhum waaye gone la woon ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa Euh, bëriwul na ay xadis yi nga xamante ne moom la solo euh, Seydina Omar ibn al-Khattab ta'ala anhu moom la doon liggéeyloo ci marché bi radiyallahu ta'ala anhu euh, te moom mooy kii nga xam ne moom moo mujjee génn àdduna ca Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci sahaaba yi radiyallahu anhum mi ngi génn àdduna quatre-vingt-onzième année ginnaaw bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala nee kuntu nekkoon na qa'iman di dox fil masjidi ci jàkka ji fa hasabani euh, euh, rajulun mu ne kon euh, mu ne fa hasabani maanaam mu daal may sànni ay xeer maanaam mu sànni ma xeer rajulun ay aw gaay na wala maa mooy mu cokkaas ma daal dégg fa nazartu ma xool fa iza huwa fekk ne ka ka nga xamante ne moom ma cokk moom ma xoos maanaam moom moo moom moo sànni xeer yooyu ne mooy fa isa bu fekk moom Omar ibn al-Khattab la radiyallahu ta'ala anhu mooy sayyidna Omar Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay maanaam mooy Lu'ay mooy Ka'b boobu nga xam ne Ka'b ibn Lu'ay mooy maamam mooy maam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ka'b di doomi Lu'ay Lu'ay doomi Ghalib dégg nga Euh, radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar boobu Abu Hafs lañ koy wax mi ngi génn àdduna vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci euh, gisoon nañ ko ci euh, jeexitalu at ba ci la génn àdduna radiyallahu ta'ala anhu dégg nga mu ne mu ne mu ne fa mu ne bi nga xamante ne moom moom Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu musnadam cinq cent trente-neuf hadith la maanaam muttafaqun alayhi vingt-six hadith la imam al-Bukhari wéetoo ci trente-quatre hadith imam Muslim wéetoo ci vingt et un hadith ci ay haditham ta'ala anhu mooy borom jaleero yi kawe di ñaareelu xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañu njëkk a wax amirul mu'minin radiyallahu anhu nee na ba ko defee fa qaala mu ne ma izhab demal fa'tini te nga indi ma nga nga dikkee ma bi haadayni ci gaay ñaari gaay yee waaw maanaam dama ñëw mel ko ma sànni xeer ci cokkaas ma dama ne sànni ma xaar ma daal di koy wuyu toog wuyu wuyu ko gise ko mu ne ma wol ma ñaari ñe ma daal di <laughs> ma ma daal di <laughs> dégg na fajituhu ma daal di leen di dikkee ma dël koy dikkee bi ma ci ñoom ñaar maanaam lool day wane kilifteef bi Seydina Umar am radiyallahu anhu te it maanaam day wane ni nga xam noonu la amee woon euh, benn euh, prestance su saltana maanaam mooy koo xam dafay am Euh, autorité voilà dafa am autorité voilà voilà personnalité ak autorité voilà ci biir euh, li nga xamante ne mun a qaala moom bu mu ne fa jiituhu ma dikkal bi ma ci ñoom ñaar nee na qaala nee na man antuma moom mu ne leen hey yéen ñaar ñi yéen yéenay ñan awwal boog min ayna antuma min ayna ana fan antuma ngeen ngeen jóge maanam lii dañ ci xamee ne bu fekkente ne dafa am looy euh, lu def ci foo xamante ne waru ko woon a def te yaa ngi koy doog xamoo ko maanaam eh, maanaam li nga xamante ne moom mooy li jiitu mooy nga laaj ko d'abord moom mooy kan ak ci fan la jóge ak naka maanaam ngir nga mën a xam ne à peu près ah kon xëy na bu fekkente ne nii la kon lii moom moo tax mu mën a doxalee nii ndax ñaare ku mel ni kuy kuy faral ku xam fii wala ku xam lii du du nekk fi du fi faral di ñëw du du faral di doxalee nii ndax képp ku doxalee nii rek mooy saay xamul bërëb bi wala xamul fii wala boo xamul rigueur bi mu laat wala boog comme masalan tey bu fekkente ne euh, nit ki daa ñëw ci daara ji am xëy na comportement yu muy am léegi da ngay gis la ñaare day nga gis koo xamante ne day doo nga ñëw ci daara ji pour la première fois rek maanaam nga gis ko mu mel noo xamante ne da ngay daal ñëpp dañuy daal di xam ne kii ku bees la maanaam même koo xamante ne sax yàggu bi xam ne kii ku bees ndax day daal di commencer yor comportement yoo xam ne ci biir daara ji <laughs> euh, ni muy toogee ni muy kii et cetera ak maanaam ku léeg-léeg yenn xeetu doxalin yoo xamante ne ah ah voilà benn voilà woyofal gi muy woyofal yenn mbir yi ak ak euh, maanaam ñàkk a sàmmonteeg tegginu jotaayee yoo xamante ne da ngay xam ni kii moom daf fiy bokkul rek mais ku fi bokk moom wala koo xamante ne euh, yàgg naa ñëw moom du du doxalee noonu maanaam noonu loolu dafay da koy faral seetlu loolu nag moom mooy lii maanaam moo tax moom Seydina Omar radiyallahu ta'ala moom loolu la loolu la def moo tax mu laaj leen mu ne qaala ñu ne ko min ahli Taif ñun ca Taif lañ jógee nag ah ah Taif lañ jógee dégg nga qaala mu ne leen law kuntuma ay boo bokkoon min ahli baladi maanaam boo leen nekkoon min ahli baladi bokk ci waa dëkk bi maanaam moom mooy waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam la aw ja'atukuma konoon tan doon naa leen duma ba méttital leen maanaam naa leen duma yar ba mu métti ci maanaam loolu dafa bokk ci li nga xamante ne maanaam lii day teg ci la yoonal li nga xam ne moom la ñu yoonal lu ñuy tuddee at-ta'zir at-ta'zir mooy loo xamante ne sharia indiwu ci euh, acte bu leer xam nga acte bu leer bu xësee ba ñëw loolu xuduud la tudd moom mooy lu demee ne ke kii rey dañ koy rey kii sàcc dañuy dagg loxoom kii naan dañ sàngar dañ koy dóor juróom fukki yar wala juróom-ñett fukki yar ci wuute yi borom ko yu wuute rahmatullahi alayhim ki nga xamante ne dafa njaaloo eh, te mësta am soxna wala mësta am borom kër kooku dañ koy dóor téeméeri yar ki nga xam ne maanaam yooyu yooyu loolu xuduud la tudd maanaam ay atte la yoo xamante ne dëxal nañ ko teg nañ ko ba pare ba mu leer amma nag man xadd wala man xadd bi lii la mooy xadd pluriel mooy xuduud yi maanaam xadd léegi taasir mooy lan taasir mooy bu fekkente ne mbir mi amul eh, luñ ci teg lu précis maanaam sharia waxu ci dara lu précis waaye bu boobaa imaam bi moom mooy ñëw ne ah, yow kat lii laa leen di teg comme masalan ku toog di waxtaan ci jàkka ji comme yu mel nii nga xamante ne moom la gaa yi di def naan di kax di ree di wax di ci et cetera yooyu noonu di wax loo xamante ne am na bopp amul geen nangam nangam def def léegoon lippoon amoon na fi daa di waxtaanee la xew fële li xew fii di maanaam waxtaanee ay mbir yoo xam ne ay marché bi daal gis naa fa benn waay boo xam ne nangam nangam wala boog eh keroog day maa ngi tase nag benn waay yoo xam ne yi temps yi orange yi ci bi nangam nangam wala maanaam ah, wala ah, mbay mi de moom nangam nangam eh, xeer yooyu ah, maanaam di waxtaanee yu ñàkk fayda léeg-léeg wala bon léeg-léeg su fekkente ne mbay mi dañ ci waxtaanee ci lu am solo loolu naam waaye su fekkente ne dañ ciy waxtaanee waxtaan woo xamante ne maanaam xeetu waxtaan la rek comme waaye eh, waaw mbay mi léegi xam naa ne gàncax gi daal nangam nangam xam naa ne daal kii te loo xamante ne maanaam ñun par exemple ñun buñ koy waxtaanee daanaka amaluñu solo ñun mbay mi ah, hmm? ah am ñi nga xamante ne ñoom ñooy baykat yi ñoom amal na leen solo parce que ñoom ñu koy waxtaanee xëy na voilà mais ñun buñ naan mbay mi day xam naa ni ren daal nangam nangam ngay nawet yi nangam di di nekk ci loolu rek di wax loolu du yelloo ñun ñu di ko waxtaanee ci jàkka ji lu mel noonu euh, loolu ak naan montre yi don montre bi dafa cher lii lay jar nangam nangam non non marque la moo tax kita jëlis naan lii nangam maanaam yooyu yëlloowul ñu nekk ci biir jàkk ji di waxtaane waxtaan yi mel noonu ay téléphone bi non iPhone bu bees bi wala kii non Samsung bi moom moo gën a baax sax nangam nangam commencé ki yooyu yëlloowul ñu nekk ci biir jàkk ji ko waxtaane parce que ay mbir la yoo xamante ne budul futilité tamit jege na ko budul ay mbóotóor itam da koy jege maanaam bu yelloo ñu koy waxtaanee ci biir jàkka loolu nag euh, yu mel noonu bu imam bi gisee loolu maanaam mooy bañu ku mel noonu lu mel noonu bu ko def ci jàkka ji masala loolu taax biir daf ci daal di yelloo maanaam moo tax sayyidna Umar radiyallahu anhu daal ne ko bu dul woon loolu daal leen dóor ay yar taax taafir nag mën naa dem ci maanaam euh, selon rek li nga xamante ne moo gën a yelloo ci jamono ji ak ci nit ñi ñu doon waxal maanaam ci loolu lay aju comme fii Seydina Omar radiyallahu anhu moom euh, da leen a yedd daa yam rek ci yedd leen ta'zir day day yem ci yedd mooy léeg-léeg nit ki def loo xamante ne dañ naa ko dañ ko war a pini maanaam duñ ko yóbbu kaso maanaam ta'zir yóbbu kaso ci la bokk ndax sharia amul ci xadd yi boo xamante ne danaan bii kaso lañ lay dugal maanaam ci xudud yi ku rey nit ku sàcc ku et naan sàngara yëpp amul benn boo xam ne dañ naan dañ koy tëj kaso waaye tëj ko kaso mën naa ne comme niñ ko gisee woon masalan euh, gisoon nañ ko ci hadisu ci euh, euh, ta'liq Shurayh bi rahimahullahu taala maanaam ci léeg-léeg kon muñ lañ laa jël yóbbu la yóbbu la kaso ngir ne nangam ak nangam ak nangam nga def loolu te charia indiwu ci àtte bu leer wala boog nit ki ñu ñu ñu jël ko présenté ko mbooloo mi yedd ko voilà rappel à la mooy loolu yedd ko ne ko ah lii mooy atte bi nangam bu ko defati boo ko defatee nangam nangam léeg-léeg tamit ngir mu nit ñi débat ko ñu teg ko maanaam mbir mu ja mbir mu méttee métti wala travail forcé wala yu mel noonu loo xamante ne ku ko gis danaan yii lii de moom man du ma ko defati maanaam loolu yooyu taasir la tudd dégg moo tax mu ne ko kon man boo leen dëkkoon fii nag. kon du ma ci maanaam bii xeet ta'zir la mooy yedd gi mu ko yedd nii rappel à la loi bi kooku xeetu ta'zir la waaye bu doon bu doon ku dëkk Madina moo ko def ta'zir bi du du foofu da da duma maanaam loolu dégg nga ngir te loolu day day tegtale ne maanaam mitital nit donte mitital guy yegg ci yaram la loolu dana dagan su fekkente ne euh, li muy faj mooy musiba boo xamante ne société bi yëpp la mën a làmboo voilà dégg nga moo tax mu ne leen lu tax mu ne leen tarfa aane da ngeen di yëkkati aswaatakumaa seeni baat maanaam mooy di wax waxi caaxaan ak mbootóor fii masjidi ci ci jàkka ci jumaa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam loolu ngeen di def voilà maanaam kon loolu day wane ni loolu euh, euh, tere gi nga xamante ne moom lañ ko tere euh, hadith bi nii mu ñëwee nii imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta maanaam eh, te imam al-Bukhari rahimahullahu taala kii rek la ko indiwaat xadis bi nii dégg nga maanaam xadis la boo xam ne mawquuf la ndax Seydina Omar radiyallahu anhu moo wax dégg dégg nga moom lañu askan lay def ci waaye ndax Seydina Omar radiyallahu anhu dafa bokk ci al a'immatul maanaam ci al-khulafa'ur rashidina bokk ci al a'immatul mahdiyina maanaam xulafaa raashidiina yi la maanaam mooy xalifa yi nga xamante ne dañoo tegu ci yoonu njub ba pare yeneen ci sallallahu alayhi wasallam moo leen melal ne ñoom ay imam la ñu wax ne mahdi yu na maanaam dañ leen a eh, yàlla moo leen maanaam moo moo leen jubalal ci li ñuy def beneen bi ci def moom mooy ne eh, dafa bokk ci ñi nga xam ne yeneen ci sallallahu alayhi wasallam daf ni muhaddas la te moom bu ñu wax muhaddasuna yi moom mooy moom lañ ciy jiital mooy ñi nga xam ne yàlla day wax ak ñoom di leen insuffler ay ay xam-xam ak ay atte te loolu gisoon nañ ko loolu moom moo tax waxam ji day am doole yi eh, doole yi wax ji bi sallallahu alayhi te sunnaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngi leen di dénk sama sunna ak sama ak sunna ñi nga xam ne ñooy ñoom ñooy xulafaa ur yi te mooy ñeent ñooñu sayyidna Abubakar sayyidna Umar sayyidna Usman ak sayyidna radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilay haddasanaa Ahmad te moom mooy Ahmad ibn Salih moom Ahmad ibn Salih bi moom ci siqaat yi la bokk nekk ci waa maanaam imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala imaam Abu Dawud Euh, ñoom ñoo solo ay xadisam waaye keneen ku dul ñoom solowul ay xadisam ci siqaat yi tamit la bokk te moom ci Abdullah ibn Wahb rek la solo euh, rahimahullahu taala moom kon te tamit maanaam euh, léeg-léeg ñu jam ko waaye képp képp koo xamante ne daf koo jam jamewu ko ci loo xamante ne lu dëgër la comme ni nga xamante ne noonu la ko al imam al xaafiz ibn Abdul Barr al-Mazzabi rahmatullahi alayhim waxee euh, kon moom Ahmad ibn euh, Salih tamit euh, bokk na kon ci li nga xamante ne moom la ràññee ko rahimahullahu ta'ala comme li nga xam moom mooy ne la moom mooy Abu Ja'far al-Qadi maanaam waa Misra la tamit nekkoon qadi foofa ba pare mu siiwee ci at-Tabari maanaam moom tamit dañ koy wax Abu Ja'far at-Tabari am na tamit euh, keneen ku ñuy wax Abu Ja'far tabari mooy moom al imam bi nga xam ne moom mooy mufassir bi mooy ah Muhammad ibn Jarir Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari euh, mais Abu Ja'far at-Tabari bi moom mi ngi génn gane adduna cent soixante-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa dégg nga moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah Yahya ibn Ma'in moom dafa jàpp ne du fiqa waaye imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa ne moom fiqa la rahimahullahu taala euh, te al-Hafiz ibn Abd al-Barr rahimahullahu tamit daf ko jëli maanaam boole ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fiqaat yi rahimahullahu Euh, imam az-Zahabi rahimahullahu taala dafa ne aza an-Nasa'i nafsahu bi wuqu'ihi fi Ahmad maanaam imam an-Nasa'i maanaam lor na ci wax ji mu wax wax ju doy ci Ahmad ibn Salih bi euh, rahimahullahu taala dégg nga euh, ndax waaw mais daal ala kulli xaal ci siqaat yi la bokk rahimahullahu taala ci eh, tabaqata taabi taabi la bokk ni ko imaam Ibn Hibbaan waxee rahimahullahu taala li ñu xam ci moom yëpp lu lu baax la imaam Az-Zahabi rahimahullah dafa ne amma kalaamu Nasaa'i fiihi fa kalaamun mawtuur li'annahu aadaa Nasaa'i wa taradahu min majlisihi fa qaala fiihi laysa bi siqa maanaam eh, imaam An-Nasaa'i wax ji mu wax ci moom. ne du siqa euh, li ko waral nee na nee na wax la joo xam te ne duñ ko bàyyi xel lu tax mu ne ndax imam dafa moom dafa ñëw imam an-Nasa'i ñëw ci jotaayam mu mu dàq ko mu dàq ko ci jotaayam imam an-Nasa'i daal di jàpp ne kon du siqa lu tax lu tax imam an ñu dàq ko xam nga imam an-Nasa'i moom rek al-Harith ibn Miskin nga xam ne lu bëri imam la bu mag rahimahullah lu bëri la imam an-Nasa'i solowee ci moom al-Harith ibn Miskin dañ koo jàppee comme maanaam imam dafa dàq tamit imam an-Nasa'i ne ko bul ñëwuti sama jotaay loolu lu ko waral mooy imam an ñoom seen waa kër yi ak seen famille ay buur lañ moo tax bu ñëwee di jàng ci day solu ba rafet ñëw kii war war waay bu rafet ñëw bu ñëwee Euh, léeg-léeg ñenn ñi dañ koy mën a jàppee comme état comme que ni kii kii est du espion maanaam dëkk ci kër buur yi ñëw fii naan day jàll ak yooyu est-ce du espion maanaam yooyu lool moom moo tax moom An-Nasa'i yenn borom xam-xam rahmatullah am doon ko dàq mais da ngay gis euh, muy jàng lu bari bari ci al-Harith ibn Miskin rahimahullah moo tax xadiis yu bari danaa haddasanaa Haaris naan haddasanaa Qutayba ibn Sa'id wa asma' par exemple daan Qutayba ibn Sa'id nee nañu wala boog haddasanaa asma' al-Haaris ibn Miskiin nettali nañu neen ak ci njàng moom dañ koy jàng dañuy jàng hadis bi al-Haaris ibn Miskiin di ko jàng moom mu dem toog ci ginnaaw parce que nii la ñuy toogee comme nii moom mu ñëw ñu dàq ko. bi ko dàqee moom comme buggul perte xam-xam bi day ñëw toog ci ginnaaw fii parentère bi léegi gars yi bu ñuy jàng moom muy déglu après muy noter di jàng ni ñëpp sauf que comme dañ ko dàq walla moo tax du wax haddathana al-Harith al-Miskin wala akhbarana du ko wax danaan dégg na al-Harith ibn Miskin nettali nañu ci loo xamante ne nit ñi ñoo ko doon jàng ci moom moom mu saxal ko te fekk man maa ngi doon dégg noonu la koy solowee waaye kii moom comme daf koo dàq mu daal di jàpp maanaam mu daal di wax ne moom waaye ki daal du siqa dégg nga ay moo tax imam Az-Zahabi wax ne euh, huwa sabtun fil xadis ku dëgër la ci xadis ci al-Kashif amma ci as-siyar mu siyaru a'lamu nubala daf ne al imaamul kabir zamanihi bid diyaar al-misriya bu màggal di xaafisi jamonoom dëkk ci Misr dégg nga moo ne mu tekki ne wa kaana Abu Ja'far ra'san fi hadha ash-sha'n qalla an tara al-uyun mithlahu ma'a ath-thiqati wal-bara'a imam Ahmad mooy Abu Ja'far bi mooy imam Ahmad ibn Salih bi rahimahullah di waa Misra imam la maanaam bopp la njiit bu rëy la ci bi mbir nii wàn na lu bët yi di gis ku mel ni moom ànd ak wóor gi mu ak ñaw gi mu ñawoon xel ak xam-xam dégg nga dégg nga amma imam Yahya ibn Ma'in tamit wax ji mu wax ci moom du wax ju dëgër amma imam Hafiz ibn Hajar rahimahullah ci Taqrib at-Tahzib dane siqatul hafiz siqa la ku wér la ku mokkalkat la mu ne takallama fiihi an-Nasaa'i bi sababi awhaamin lahu qaliila imaam an-Nasaa'i ne wax na ci moom ci beneen sab ci sababu ne dafa am ay def-def la yoo xamante ne bariwul mu ne wa nuqila an ibn Ma'in takzibu ne toxal nañ ci Yahya ibn Ma'in rahimahullah mu ne du waxkatu dëgg mu ne waaye wa jazama ibn Hibbaan bi annahu innamaa takallama fii Ahmad ibn Saalih ash-Shamuumi fa zanna an-Nasaa'i annahu an ibn at-Tabari mu ne waaye al imaam Ibn Hibbaan rahimahullah doogu na ci ne kii imaam Yahya ibn Ma'in doon wax mooy Ahmad ibn Salih ash-Shamumi moom mu foog ne imaam maanaam ibn Salih at-Tabari ibn Tabari bii lay wax mooy Abu Ja'far bii lay wax. imaam al-Bukhari rahimahullah moom nee na moom kii siqa la koo xamante ne xamuñu ci moom lu dul lu dëgër rahimahullahu taala Euh, te dafa bëri lu muy solo ci ki nga xamante ne moom mooy euh, li muy solo ki muy dafa bëri lu muy solo ci ki nga xamante ne moom mooy al imam euh, ibnu Wahb maanaam comme niñ ko waxee léegi ci Abdullah ibnu Wahb lay faral di di solo rahimahullahu ta'ala dégg nga kon mu ne qaala dégg nga mu ne kon wax nañ la imam Abu Dawud imam al-Bukhari imam Abu Dawud ñoo ñoo solo ci mu ci wax Abu Dawud sitta mu ne qaala nee na haddathana ibn Wahb moom mooy Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri rahimahullahu ta'ala nekk waa Misr Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a adduna ca Misra cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent quatre mi ngi amoon soixante-douze ans nekk koo xamante ne imam Malik lu tolloog vingt ans nekk koo xamante ne imam la bu mag rahimahullah bokk ci ñi ne mooy mooy ñu màgg ñi ci ngiiru imam Malik mu ne qaala lana akhbarani Yunus ibn Yazid te moom mooy al-Ayli Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli rahimahullah ta'ala mooy Abu Yazid al-Ayli génn àdduna cent cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu rahimahullahu ta'ala an hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta comme Abdullah ibn Wahb tamit al-Misri rahimahullahu ta'ala mooy mooy imaamul haafiz faqih borom fiqh bu màgg boobu Yunus ibn Yazid al-Ayli rahimahullahu ta'ala ñu ngi ashaabu kutubu sitta sol nañ ci hadiis an Ibn Shihab moom mooy az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr euh, al-Madani rahimahullahu ta'ala cinquantième année la gane adduna cinq cent vingt-cinquième année la génn adduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di imam boo xam ne jar ñu koy représenté mu ne haddathani Abdullah qala lana haddathani Abdullah ibn Ka'b ibn Malik moo tama Abdullah ibn Ka'b ibn Malik al-Ansari as-Sulami al-Madani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Abu Fadalah al-Ansari al-Madani rahimahullahu ta'ala bokk ci taabi'iin yi mag yi euh, rahimahullahu ta'ala ndax moom euh, comme ni nga xam te ne waxoon nañ ay mbirum ci suñu jotaay yi weesu maanaam moom tamit hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne anna Kaab ibn Maalik te moom mooy Kaab ibn Maalik shaa'ir Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam woykatu Yonent bi sallallahu di bokk ci kenn ci ñett ñi nga xamante ne dem ñu woon Tabuk comme ni nga xamante ne noonu lañ ko ah waxoon noonu lañ ko leeraloon muy saxaaba bu mag boobu cinquantième année la génn àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne axbarahu moom moo ko xabaare annahu naka moom taqaada moom dafa ah, fayonte bor ak ibn abi Hadradin nee na ah, radiyallahu ta'ala day nan ab bor la xooy boo xam ne ñeel na ko alayhi ci moom fii ahdi rasulullah ci jamono ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil masjid ci biir jàkka ji la xewe woon maanaam circonstance de temps jamono yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam circonstance de lieu mooy jàkka ja ci biir jumaa jàkka ja la woon waaye mu ne fa tafaat mu daal di yëkkati ko aswaatahuma aswaatuhuma seen ñaari kaddu yi kon loolu mooy tekk la ne seen kaddu yi yëkkati ko woon na jëmoon na kaw hatta mbéta sami'a mu dégg ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wa huwa te fa moom fekk ko moom fii bayti ci biir néegam la nekk fa xaraja mu génn ilayhi ma jëm ci ñoom ñaar rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam hatta mbéta kasafa mu daal di wuññi ah, sidfa hujratihi ñaari bataange ah, ni ko ah, buntu bi maanaam ñaari bataange buntu yi yu néegam yi wan naa daa mu daal di wax ne yaa Kaab ibn Malik maanaam yow Kaab ibn Malik Mm, yaa kaabu eh, yaa kaabu maanaam kon loolu day wane ne mën def naa woo nit ñaari yoon mm. maanaam wala boog ñetti yoon maanaam e kaabu e kaabu ah waaw kay tamit day tax ba nit ñi maanaam loolu ci woote day gën day tax ñu ñu gën laa maanaam nga gën a mën a jóg jóg ah Abdoulaye Abdoulaye ah Abdoulaye nee xam na ah say dégg dégg kon nag xaala mu ne la baykat wuy nañ la yooyu naa la ya rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam moo tax noonu ñoom moom loolu ñoom loolu lañ daan faral di wuroo yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo lañ ci yar fa ashara mu daal yadi hii loxoom ne an ga waay bàyyil ashatra genn wàll gi min day ni ci sa bor waay kaala kaabu kaabu sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala nekk xat dëgg-dëgg fa altu def naa ko ya rasulullah eh, ndawal yàlla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala mu daal di wax parce que maanaam tey yeddu leen yeddu leen waxu leen di leen bu leen yëkkati seen kàddu ci jàkka ji nangam nangam loolu mooy wane ne lañ doon wax bu fekkente ne mbir la muy yéwénal seen i mbir yéwénal seen i adduna ak seen wàllu àllaxira loola dagan nañu waxtaane ko ci jàkka ji li daganul ñu waxtaane ko ci jàkka ji mooy mbir moo xamante ne amul rapport ak lu yéwénal mbiru nit ki comme xam nga tey waxtaanee but bi bi bi biñ dugal démb ci fukk ah, ah wala euh, dégg nga match yi ni mu demee nangam nangam arbitrage bi xeet yooyu loolu xam ngeen ni amaluñu benn njariñ ci àdduna du ci àllaxira dégg nga loolu moom moo <laughs> dégg nga yu mel noonu daal dégg nga ak marque bi nangam marque bi nangam ah waaw kay na ba ko waxee mu ne na kon nag def naa ko yéen dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu nekk kon nag kum nag waa jógal nag kon nag yow maanaam ibnu xadaraat eh, waay jugal na ko waay ibnu abi xadaraat jugal eh, waay radiyallahu anhu kum jugal waay faqdihi te nga nga fay ko maanaam bu boobaa comme niñ ko waxoon maanaam mooy con mooy contrepartie yooyu maanaam day am teyit ah, li nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon rahimallahu rajulan samhan idha qada samhan idha iqtada maanaam yal na yàlla yërëm ko waa ji nga xamante ne moom dafay rafetal li nga xamante ne noonu lay fayoo